bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an qutbil arifin imam as-siddiqin abul abbas ahmad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqati al-faizin amma ba'du léegi insha allah dañuy hmm, passé waat ci kiiwu Taysir bi su ko defee ñu xool en général maanaam buñ koy faral di jàng yan yan erreur de prononciation lañuy ñuy faral di def waaw souvent parce que dafa am ci wax ay amalgame wala yenn erreur de prononciation suñ paree dooga euh, firi yi allah xas biiru diini bi insha allah allah allah allah allah allah hmm? Hmm. Euh, kon mi ngi taam bismillahir rahmanir rahim allahumma inni nawaytu an ataqarraba ilayka bi tilawati hadha ad-du'a al-mubarak bi niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala wa bi niyyati tahassuni biha wa bi niyyati jami'i ma laha min al-khawas wal karamati hadiyatan thawabuha li sayyidil wujudi wa alamish shuhudi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam niyaabatan an wasilati ila rabbi ash-shaykh Ahmad at-Tijaani radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi amiin yaa rabbi yassir wala tu'assir lii yaa rabbi yassir wala tu'assir lii tammim wa sahhil alayya kulla amrin asiir hmm tam tammim wa sahhil alayya lu ma wax alayya waaw waaw moom lay njëkk loolu wala dégg nga tam tammim wa sahhil alayya kulla amrin asir léegi après moom summa taqra'u du'a at-taysir maanaam summa taqra'u topp nga jàng voilà wa huwa hadha te mooy li bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wasilatul muna maanaam wasilatul muna maana hadha wasilatul muna maanaam lii mooy wasilatul muna fi nazmi asma'illahi al husna alhamdulillahi di tay siiri yallaahu nazma lahu yallaahu yallaahu maanaam nazma daraari lahu yallaahu yallaahu Seydou Sarr dem na ma Sarr dem na léegi yow kon wala yow nga konteel ma ko <laughs> yallaahu salli salaatan lantihaa alahaa sallim alal mustafa yallaahu yallaahu taadala salawaatil xaasatil xukamaa ahlil mahabbati ahlillaahi yallaahu salli salaatan wa tasliman ala qamarin yaa ngi compté yow ñaata ko nga compté ñaar ok salli salaatan wa tasliman ala qamarin min nuurihi xuliqal akwaanu yallaahu waaw ci première ci waaw. bu ñeenti bay pour l'instant. alhamdulilah bi tasir yàllaaw taadala salli salaatan wa tasliman waaw voilà loolu mooy ñeenti bay voilà law lam yàlla fii fadaa'il kawni talaatuhu tabqal bariyatu fi zalmaa yàllaahu nuurun min an nuuri qad awda'tahu hikaman tafiidu faydan ala al axlaaqi yàllaahu nuurun axaata bihil anwaaru xaajibatan anil xaqiqati kullal xalqi yallaahu nuurun mubiinun atan nuural mubiina li irshaadil ibaadi jamii'an rabbi yallaahu maa fil bariyati man lam tasqihi karaman min nuurihi rabbana yallaahu yallaahu xaqiqatul kawni aynu zaati tal'atuha ifaadatullahi nuurullahi yallaahu ah foofu ci xaqiqatul Muhammad yo la doon wax comme ni ñu ko gisewoon mu partie boobu muy ñaata bayit dix kon ba ci dixième bayit bi ci xaqiqatul Muhammad yo la doon wax maanaam yeneen ci bi sallallahu ni mu nekk cosaan en tant que leer nga xam ne sama borom subhaanahu wa moom la njëkk bind moom la njëkk feeñal feeñalul woon leneen avant xam ne yeneen ci bi sallallahu kon moom mooy mbindeef boobu Hmm? hum waaw moo moo d'ailleurs mi ngi koy bi ma xaqiqatul kawni aynu zaati xaqiqa àdduna bi mooy réalité bi mooy jëmmi aynu zaati maanaam azzaat maanaam azzaatul ilaahi maanaam buur yàlla si boppam subhaanahu wa jëmm ji nga xamante ne maanaam secret bi nga xamante ne moom la taxawalee lépp mooy aynul haqqi allati tatajallaa minhaa urusul haqaa'iq maanaam sama borom subhaanahu wa ta'aala en tant que maanaam ni mu manifesté woo ci pour mën a feeñal mbindeef fi génne mbindeef fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la njëkk a bind. en fait ni mu ko bind nag dafa am loo xamante ne bi mu ko bindee leer la maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa am maanaam feeñu bi muy feeñu boppam. bi mu feeñoo boppam leer ga nga xamante ne moom la ca moo ca juddoo maanaam ci la bindee. maanaam muy leer gi nga xamante ne moom ci boppam ci coobaram la génnee ndax feeñu gi mu feeñu boppam mu génnee ko maanaam existence yi mu génne leen ci ñàkk am indi leen ci am li njëkk a génn nag toq la ak tomb la mooy tomb la toq benn point la point boobu nag nga xam ne moom mooy secret bi ci boppam mooy moom la ñuy wax xaqiqatul maanaam mooy xaqiqatul muhammadiyya tamit soo ko xoolee ci côté la fait que ne Euh, sirru bi liy dawal mbir yëpp yàlla la loolu côté boobu da nga naan kon maanaam koju borom bi la maanaam dafa aju ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kon loolu bu mindeef soo ko xoolee ci côté bi nga xamante ne mooy ne ci moom la lépp amee kooku mindeef la mooy xaqatul muhammadiyya moo tax xaqatul ahmadiyya nekk ray bu kumpa moo tax sayyidina Isa alayhi salatu wassalam bi mu waxee yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañu mu mubashiran bi rasulin ismuhu ahmad maa ngi leen di bégale benn yenent boo xamante ne maanaam comme xaybu la jamono ji xaqa bi mu amee mooy ahmadiya maanaam kon ci xaybu la maanaam euh, mooy euh, kon turam ahmad léegi nag ni mu nekkee noonu tomb boobu xam ne mooy cosaan bi moom mooy xaqatul ahmadiya xaqiqatan mooy xaqatul muhammadiya tamit sauf que bu ñu xoolee la fait que mu nekk benn noyau moom la ñu koy tuddee ak ad-durratul bayda ad bay bayda nga xamante ne leer lu googu noyau bi maanaam mooy cosaan bi quintessence bi nga xamante ne lépp luy exister foofu la ko sama borom exister li maanaam nga xam ne moom mooy originellement xaqiq maanaam li nga xam ne mooy njëkk njëkk njëkk njëkk njëkk génne ci coobare borom subhaanahu wa ta'ala loolu ah, loolu moom la ñu wax maanaam moo loolu nga xamante ne la la ca aju ci màggaay ci rëyaay ci ay bëbb ci ay leer ci ay secret kawe na kawe waay goo xam ne kenn amu ci accès ku dul kan yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ci kaw loolu la ñuy xaqatul ahmadiyya lañ koy tuddee bu boobaa moo tax ñu ne ko xaqatul ahmadiyya c'est pour différencier entre lan mooy xaqatul ahmadiyya ak xaqatul muhammadiyya léegi sama borom subhanahu wa ta'ala dafa manifesté wu à travers moom tam feeñu ko bi mu ko feeñoo maanaam dafa manifesté wu ci moom de manière boo xamante ne euh, daf ko maanaam dafa am benn téyu maanaam benn charisme bu mu yëg màggaayu borom bi bi mu yëg léegi nga gis tomb boobu nga xamante ne benn point la benn tomb la woon mu daal di yëngatu maanaam dilaté wu dafa dem benn ah dilaté <coughs> bi mu ko defee nag mu daal di def benn rëdd toq wàcc ci suuf taxaw muy alif muy alif moo tax mooy xaraf bu njëkk ci xaraf yi te mooy cosaanu xaraf yi mooy seen maam aadama moo tax al aadam yi saax bi xaq rabaan nuuru ak wane mutakawinatul adam yi saax bi xaq rabaan mooy leer googu nga xamante ne dafa taxaw taxawaayu maam aadama ay sa sa muy xaqiqatu muhammadiyya ni mu nekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekkee woon nii nit maanaam mooy forme nit bi mu yor noonu la xaqiqa muhammadiyya yoroon yor moom la yor tant que leer loolu nag dafa taxaw taxawaayu maam aadama maam alif comme ni alif na ngeen taxaw ci la mboolem tur yàlla yeeg melo yi nekk ci biir maanaam moom la feeñoo léegi ni mu taxawee noonu moo tax alif ci yeneen xaraf <coughs> mooy comme maam Adama nit ñi ndax bu dul woon maam Adama nit ñi duñu duñu génn te duñu leen xam duñu exister mm-hmm. nit ki noonu bu dul woon alif bi yeneen xaraf yi duñu exister Hawa sayyidatuna xawaa alayha salaam comme Hamza bi la mel mooy Hamza bi nekk ci kaw alif. mooy seen xam sa léegi euh, euh, euh, bu bàyyi woon noonu nag toq boobu mu nekk xaqatul muhammadiyya noonu rek kon kenn du xam mindeef mindeef bi ñu existé mais lu fait mu jugee ci xaqiqa ahmadiyya boobu nekkoon sirru maanaam nekkoon sirrul zaati di secret borom bi ci boppam maanaam yàlla ci boppam secret la en tant que tel ñu naan ko aynu zaati di wax sirru zaati mooy dinañ ko mooy ruuxul wujuud wa sirru zaati di secret yi jëmmi borom bi subhaanahu wa bu dul woon loolu kon du kon mindeef yi duñu mën exister bi saa borom bëggee nag yeneen mindeef fi exister lu dul moom rek yent bi salaasam en tant que secret yàlla en tant que leeru yàlla parce que bu ñu naan leeru yàlla tamit yenent bi moo tax leeru yenent bi moo tax ñu wax sallallahu alayhi wasallam moo tax mu manifesté waat ci moom maanaam ci anam goo xamante ne day dilaté wu wàcc noonu nekk alif boobu mu nekkee alif boobu ci la yenn xaraf moo tax même baal yi ko indi mooy xaraf boobu moo dem ba toq toqaat benn point mooy xalima bi tamit ci mboolem li ñu bind ci dogal yeeg lépp moo tax ak mboolem existence yi gis nga dafa taxaw taxawaayu alif boobu mooy mooy xalima googu tamit nga gis toq bi mu njëkk a toq mooy mooy tomb baa bi moo tax ñu tomb baa boobu nag après nag xaraf bi daal di ñëw tëdd ah manam alif bi mboolem yeneen lettres yi dañoo dilaté wu rek ba nekk li ñu doon mais ci alif lañ jóge baa boobu nag mu nekk tomb boobu na nag mooy mboolem mbindeef yi ci la jóge moo tax baa bi buñ naan lu ñu lu muy tekki moo tax aw awliyaaw yi di wax ne baa bi li muy tekki mooy bii kaana maa kaana bii yakunu maa yakunu loolu la baa basmala bi di tekki mooy ci man la lépp luy am ame lépp luy ame ji tam ci man la ame mooy yàlla te baa ndax mooy cosaan bi ci boppam muy géej mooy baa baxaru géej ci ay leer ci ay secret yoo xamante ne ak mbindeef yépp ci foofu la ñu ballee est-ce que tout euh, baa bu ci làkku arab bunt est ak loolu mais bunt bi ñuy duggee mooy début début lépp tamit exactement mooy bunt lépp tamit mooy comme baab exactement mooy baab bi nekk ci baabul ah exactement li wax ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha man maay néegu man maay njëndu xam-xam maanaam maay dëkk bi cité bi njëndu xam-xam Seydina Aliyun mooy bunt bi karamallahu wajhahu moo tax ne ko ah ahal ah, anta borom ruuxul bayaan indi na ko est ce que yow yaay Aliyu mu ne mu ne Seydina Ali daan ne ana nuqtatu taxtal baax man maay tomb bi nekk ci suufu baax ndax tomb boobu dafay junj ci xaqiqatul muhammadiyya toq boobu mu njëkk toq pour exister ni léegi tomb boobu mais day junj beneen affaire bu gën a graw mooy maqaama ubudiyya maanaam ne duma dara lu dul jaamu yàlla ndax tomb boobu nekk ci suufu baax day junj ak jaamu yàlla ak wàcce sa bopp yenent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne man tawaada'a képp ku wàcce sa bopp te yàlla tax yàlla dana la yëkkati ci dara ku wàcce sa bopp te yàlla tax rek yàlla yëkkati la te tomb boobu na moo tax mu nangoo nekk ci moo tax yeneen xarab yëpp da ngeen di gis moo tax d'ailleurs sirru bi nekk ci mboolem saari alquran yi baa la ko tàmbalee mooy baawu basmala bi mm-hmm. même sóoratul baraa sóoratul baraa sóoratul tawba baa la tàmbale baraatun minallahi wa rasulihi pour wax ne maanaam ngir lan ndax baa dafa am ay spécificité yu nekkul ci yeneen xaraf yi te bokk na ci spécificité yi ñu am mooy le fait que moom tombam nekk ci suuf ba pare laa budda dañ koy kasra kasra mooy kasra lu muy teg kasra mooy damm xaadal kasiiru ataa gisoon nañ mm-hmm. aji damm ji kasra mooy damm ku wàcce boppam dañ koy wax tamit xafd al xafd suñ fàllu jàngalagu la loolu léegi <laughs> ko leen foofu ci mu kii voilà al xafd mooy wàcc mooy tamit wàcce sa bopp mooy kon dayeg wàcc sa bopp kon non seulement day junj xaqatu Muhammad mais day junj tamit point moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala suy tagg yenn bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg dëgg daf koy melale comme état jaamam jaamu yàlla en tant que jaam la koy melale moo tax képp koo xamante ne dangaa bëgg siru bunt la bu rëy rëy rëy ci yegg ci yàlla amul beneen bunt bu ko gën a gaaw ci yegg ci yàlla mooy wàcce sa bopp ngir yàlla pas ngir ñu naan woy ndeysaan ak a baax gis nga dafa woyof déedéet ngir yàlla wàcce sa bopp ngir yàlla loolu képp ku ko def ak am nga bunt bu gaaw a gaaw a gaaw pour xotti maqaama yi jaare ko loo xam te ne amul pexe nit ki du def effort pour mën ko pour mën ci yegg nit mën na liggéey di def jaamu yàlla pendant cent ans benn état d'esprit boobu nit ki am wàcc boppam te yàlla tax am effacement humilité modestie te yàlla tax mu xotti ay maqaama ci benn seconde loo xam ne ñeneen toog nañ di jullee ko woor aka def yeneen i yeneen xeeti jëf yu baax pendant cent ans te duñ ko am bi yëpp mooy nanga yëg ne ku gën a incarné ne yow jaam nga doo dara lu dul jaam ci yàlla yow yaa gën a jege yàlla ku gën a incarné loolu rek yaa gën a jege yàlla mooy man jaamu yàlla la moo tax même ci sourate Fatiha secret bu mag bi nekk ci saar sourate Fatiha lii cosaan bi li nga xam ne moom la jaam bi bokk ak borom bi subhaanahu parce que daf ne Fatiha dama koo xaaj diggante ñaar man ak sama jaam bi te mooy li mu bokk ak jaam bi mooy lan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek la ñuy jaamu te yow rek la ñuy sàkkoo ku la gën a incarné jaamu googu toroxlu googu ci borom subhaanahu wa ta'ala ak mbindeef yi fonk mbindeefam yi ndax sama borom da leen a fonk ba bind leen. loolu ku la ko gën a def rek moo gën a moo la gën a jege yàlla looloo tax sax d'ailleurs moo tax moom mu doon wax naa naan ana nuqtatu tahtal ba may tomb boobu te boobu mi ngi junj rek maqaama qutbaniyatul uzma maanaam le fait que nekk qutbu zaman ndax ki gën a incarné jaamu yàlla googu rek moo koy ne noonu moom mooy moo tax euh, yeneen bi moo tax qutbu zaman xam nga ci diwaan ba nan lañ koy tudde abdullah abdullah la tudd abdullah hmm? waaw mën nga tudd ki nekk après ki ci ki ki ki ci tegu abdul rabb la tudd ki ci des tudd abdul malik mais abdullah lay tudd foofu noonu abdullah lañ koy tudde jaamu yàlla bi jaamu allah parce que allah waxoon nañ ni bi wax turi yi mooy tur bi gën a la bi dajale mboolem tur yi mooy allah mboolem tur yi dañuy dugg ci biir te moom duggul ci benn tur. kon kon suñu diwaan ñoom seen tur waaw du ñu yor comme yi ay Modou ak Ibra Samba déedéet. <laughs> yaa ngi dégg ah, moo tax loolu mooy secret bi mi mooy Ashibli imam Ashibli euh, tamit mi ngi koy wax ñu laaj ko ndax ah, anta shibli mun a ala ana nuqtatu tahtal baax man maay tomb bi nekk ci suufu baax mooy sirru bu mag bi mooy secret mbindeef yi ndax mooy tomb boobu nekk ci baax bi moo tax euh, Seydi Mouhamed al Bachir euh, Mouhamed al Bikri radiyallahu anhu mooy ki ñu joxoon salaatul faatiha am na euh, pendant quatorze ans maanaam ci deux mille cent jotaay yoo xamante ne ci tomb boobu rek la doon waxtaane tomb boobu nekk ci baabu yé jéggi ko da doon firi alxuraan mais tomb boobu la nekk ko ah quatorze ans deux mille cent jotaay yu ut maanaam deux mille xaraf yi ay géej lañ xam-xam yu dul jeex ñoo ci nekk yu dul jeex nga kon fu ñu toll salli salaatan salli alayhi salaatan lantiha dégg nga kon muy benn beneen wax salli alayhi salaatan lantiha akamaalil laalil kamaal intiha yallaahu yallaahu salli alayhi salaatan salliman abadan adda kamalaati yuhibbuka yallaahu salli alayhi salaatan rabbi kaamilatan adda ihaatati ilmillaahi yallaahu ighfir li ummatihi dégg na ñuy jéggalul xeet xeet sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ighfir li ummatihi warham bi ummatihi wastur laha wajburanha rabbiyallahu am na ñuy ne wax yooyu yeneen ci seen kii parfois sax day jafe yow sa bopp nga waxat ko hmm? maanaam <laughs> ci njuumte ci erreur de prononciation yi mais daal loolu ighfir li ummatihi warham bi ummatihi wastur laha wajburanha rabbiyallahu léegi mu ñëw ci tur yi léegi yow compter ma baytu tur rek asma tur yi walla bëri nombre rahmaanu yaa rahimu yaa maliku dégg ngeen maliku du maaliku même ci kiiwu Cheikh Jambay bi yaa maaliku la wax maliku la hmm? am na différence entre maliku ak maaliku malik mooy buur malik mooy propriétaire roi ak propriétaire am nañ différence Hmm? doonte mu ci Fatiha xëccoo bu maanaam bon pas xëccoo maanaam wuute yu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi am ci wàllu ndax ma wax maliku maliki yawmi diin moo gën wala wax maliki yawmi diin moo gën wute wuute wuute nañ ci ñuy wax ne maliki yawmi diin moo gën dañuy wax ne ndax <coughs> yeneen ndax euh, képp kuy buur danga nekk malik en même temps da nga nekk ba propriétaire danga nga nekk borom hmm. te du képp ku moom dara rek da nga nekk buur dox ko donc ci côté boobu wax malik moo gën ànd ak ne fële ci sooratu naas yi qul a'udhu bi rabbin naas malikin naas hmm? moo fa nekk alors que euh, bon loolu benn la ci wax ji ñi ci def ne déedéet ah, bu ñuy wax ne Maliki moo gën nag quand même nañ wax ne Maliki moo gën ñu ne lu tax ñu ne parce que Maliki Naas am na benn xaraf bu ci yokk ci Maliki ak Maliki te xaraf boobu euh, comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañuy alquran soo koy jàng benn xaraf bu nekk da nga ci am fukki tuyaaba kon man su ma waxee Maliki damay am fukki tiyaaba de plus que ki wax nag maliki nas ñi ci def nag dañ naan leen déedéet parce que maliki ak maliki nas loolu bu ñu koy wax mooy suñ ñaari baat yi tolloowee doole mais gis nañ ni maliki moo ëpp doole maliki moo ëpp doole malik ah boobaa ñi se dañ naan leen déedéet nit mën na nekk buur bu nekkee buur yéen seen tegtal boobu ngeen wax ne ku nekk buur ku ne am na lu moom waaye ku moom lu ne am na lu du buur d'accord nañ ci loolu sauf que nit mën na nekk buur ba pare moom ba pare du moom yu fi ñëpp maanaam en quelque sorte euh, euh, bu fekkente ne euh, dañ naan par exemple diw sàngam mooy buuru dëkk bi xëy na moom moom dëkk beeg yooyu mais man sama yére bii ma sol maa ko moom maanaam sa moo nekk buur tekkiwul ne lépp li nekk ci biir nguur gi moo ko moom tekkiwul loolu donc ci kaw loolu ñaari dañuy dellu daanaka xaw a jege wanto xanaa attaaji la léegi euh, ñi wax ne Maliki moo gën wax jàng Maliki moo gën bokk na seen argument de taille yi nga xamante ne moom lañu utilise mooy le fait que nit ki su waxee su waxee euh, Maliki naas yi maanaam dafa gën a euh, am benn genre woyof maanaam benn genre yërmande gu muy laaj ci boromam gu muy yaakaar ci boromam parce que bu fekkente ne dama ni malik buur ak ki ma moom xam nga sama buur ak yow mi ma moom du ñoom ñaar duñ benn parce que buur moom dafa bokk ci ay mbiram muy autorité day autoritaire et cetera alors que sama borom bi ma moom ki ma moom te ku moom mbir mu ne di nga am yërmande par rapport ak li nga moom. bañ na de lii la bëgg. voilà ok ñoo ngi koy topp voilà bu beneen yoone sax su koy laaj ndox la ci def léegi dala pare dem indi kaasu ndox bi jox la kon ñu yeggale léegi euh, xam nga kon Maliki kon ci kaw loolu kenn ku ci nekk am nga ay argument pour dëgëral li nga xamante ne moom ngay avancer ala kulli haal mais euh, Maliki fii Maliki la de toute façon baatu Malik dina dellu si waat ci fan ci ya Malikal mulk dégg nga yallaahu ya yaa rahimu yaa malikul qudduusu yaa muuminu salaamu yallaahu yaa mutakabbiru yaa jabbaaru xaaliqu yaa muhayminul baari ul gis nga baari ul la fii ni ñu ko bindee gis ngeen am na hamza war na am hamza mhm. ci kaw ci ci yaa bi baari ul gaffaaru yallaahu azizu qahaaru yaa waalil musawiru yaa wahaabu razaqu yaa fattaaxu yallaahu alimu yaa qaabidul baasitu yaa xakamul mu'izzu yaa xaafidu rafiu yallaahu muzillu yaa adlu yaa samiu waasiu yaa basiru baa'isu yaa latifu yallaahu rabbi muqaddimu mughni yaa muwaxiru hmm? yaa muwaxiru yaa ghaniyu yallaahu yaa xabiru yallaahu matinu yaa waajidul yaa yaa waajidul waliyu rabbi yayaa dégg nga rabbi yayaa du wayaa du rabbi wayaa rabbi yayaa xamidu yallaahu yaa aliyu yallaahu xalimu yaa xaqu yaa wakiilu maajidu yaa xafuuru yaa xayu yaa qayumu yallaahu shakuru jamiu yaa majidu rabbi ya yaa encore itam rabbi ya yaa la parce que dina ñëw ci rabbi wayaa <coughs> mais yëpp ba tey rabbi ya yaa la kabiru yaa muqsitul azimu yallaahu qawiyu muhsin mu'idul mubdi u dégg nga mubdi u fii tamit am na hamza ci kaw ah samadul muhyil mumiitul rauful barru yallaahu tawaabu yaa mutaalil waahidul ahadul maaniu yaa darru yaa naafiu yallaahu barru ndax dafa am madda dafa am madda maanaam luy xëcc alif bi plusieurs fois comme bu naan wala door daalliin gis nga day xëcc daal du wala daalliin déedéet wala daalliin dégg nga <coughs> yaa malikal mulki rabbi zal jalali wal ikrami shahidul badi'ul hadi yàlla yaa nuuru muntaqimul qaadiru muqtadirul mujibu yàlla yaa wadudu yàlla yaa awwalul aaxirul karimu zaahiru ah fii nag am na ñu defe ne erreur am na ci ci shahid dana dañ defe ne ne yaa maalikal mulki rabbi zal jalali wal ikrami dafa ne shahidal parce que loolu de façon boo waxee shahidu baax na nga ne shahidal baaxul shahid waaw mais mais shahidu la shahidul badi'ul wala hadi yallahu ya nuuru muntaqimul qadiru muqtadirul mujibu yallahu ya wadudu yallahu ya awwalul axiru mm-hmm. allah ya awwalul axiru al karimu zahiru ya raqibu batinu ya hasibu yallahu muqiitu yàllaahu yaa jalilu rabbi wayaa waaw kay fii la wayaa amee xafiisu yàllaahu yaa xakimu yàllaahu afuwu yaa waarisul baaqi rashidu wayaa fii tam ah wayaa sabuuru yaa rabbanaa yàllaahu yàllaahu muy ñaata bay non non non tur yi ah, waaw waaw 30 wala 32 32 la walo dama date naa leen ndax kii man translateur waaw léegi kon théâtre la waaw attention na yow xamoo heure bi yow bi sirri asami salliyanna ala sayyidina al hamid al bi ba ko ko waaw parce que la cinq par page. waaw soxal si si cinq benn par page. waaw sa salaatu ah, gis nga ah, kon fii fa fa salaatu faatihi la. dina yeti bismillah azam bi sirri hadil asami salliyan ala sayidina xam gis nga mooy mooy gis nga tur yi nekk ci biir yi yëpp ismul jaami'a sa mooy tur allah mooy tur yàlla fi nga xam ne dafa dajale mboolem yeneen tur yi tur yàlla nag bi gën a mag yëpp bi gën a mag yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci luñ joyal mi ngi maanaam maanaam mooy boo dajale yeneen tur yëpp yeneen tur yi soo leen dajale moom day nekk ci biir maanaam tur yooyu yëpp dañuy nekk ci biir tur boobu mooy tur bi gën a mag moo ne mboolem yeneen tur yi ngi ci biir tur boobu. nga xam ne mooy turu yàlla ci boppam subhaanahu wa taala noonu la tudd dëgg-dëgg réellement ah tur boobu nag mu ngi ci sóoratul fatiha mais ci kaw yenent bi sallallahu comme ni mu wax ne boo ko xoolee mook basmala dafa mel ni ñuul ñuulu bët ak weex weex noonu la nag dafa mel ni ñuul ñuulu bët ak weex weex mooy jege wante nañ trop ba boo xam boo xamul sax yamal ci basmala mais nag xam leen ni basmala yi nga xamante ne ñoo nekk ci lan ci saar alquran yi bokkuñu benn ci moom bokku rek sa morom lu ñuy firi mais bismillahir rahmanir rahim bi nekk ci sóoratul fatiha mboolem yi secret yi nitu yàlla yi di tudd ci basmala bismillahir rahmanir rahim boobu moo tax ñuy wax bi nekk ci suratul fatiha ndax moom boo ko takkalee ak suratul fatiha nga takkale leen yàlla bi gën a mag foofu la ci biir ci diggante boobu la nekk tur yàlla bi gën a mag ngi ci bismillahir rahmanir rahim bi nekk ci suratul fatiha pas bi nekk ci yeneen saar yi mhm. nga takkale ko ak suratul fatiha loolu mooy sirru bi bi nekk ci sooy jàng sooy tari alqur sooy tari fatiha nga wax bismillah rahmanir rahim nga taqale ko alhamdulilah nga taqale leen parce que soo leen taqalewu rek sirru secret ismullahil azam da lay ci ismullahil dana la rëcc ndax ci diggante boobu la na Seydina Hamidul Mahmoudi yàllaahu al-Fatih al-Mughlaq al-Khatim ma sabaqa gis nga Mughlaq fii yow waxoon na nga allahumma salli ala Seydina Muhammadin ah salaat Fatih allahumma salli ala Seydina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa du xuliqa du xuliqa du xawma la ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq xi bil xaqi léeg-léeg nag euh, léegi nag parfois ñu allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih ma ko dëgg maanaam naatal xaq bi xaq ni ñu wax naatal xaq bi maanaam c'est comme si voilà euh, euh, tem ñu tëb dara ci diggante boobu naasiril xaqi bil xaqi wal haadi ila siratikal mustaqima wa ala alihi xaqa qadrihi surtout foofu xaqa qadrihi il faut nga ah, bu njëkk bi wax dañ koy shidda après nga doog a wax qadrihi du xaqa qadrihi xaqa qadrihi dégg wa miqdaarihi al-azim ah, am na xaa xaati xaati ma sabaq maanaam duñu wax xaati mi lima wala xaati ma sabaq wala xaati genre yooyu wala xaati lima sabaq déedéet il faut mu am miim xaati mi li ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal haadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi bu la neexee ala nabiyyi bu la neexee inna allaha wa malaikatahu bu la neexee ngeen inna allaha wa malaikatahu ñaar yëpp baax na yusalluuna ala nabiyyi baax na ala nabi baax na yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ah foog subhana rabbika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 ba ca saburu. waaw ba yi wax vers yi. 32 la 32 la. la. <laughs> moo nekk ci diggante yàllaaw rahmaanu ba ci. ba saburu yaa rabbana. ba ci saburu yaa rabbana. léegi en tout ba fii nag fan nga ñaata nga toll. Ah? li ko dalee ci alhamdulilah. ba fii nii euh, waaw maa ngi 32 waaw. alhamdulilah. alhamdulilah gis nañ si. waaw bu ci fin bi waaw. 38 la. non fii nii laa wax. ah bu fii la ko bu baax la. waaw ala kulli xaal bu ñu paree incha allah. voilà waaw après euh, ñu julli ba pare. allahu alam. bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du. waaw kon euh, sa sa lan bayit bi ba fii ñu toll ba avant ba ba ci saburu yaa rabbana 30 la. du dëgg léegi li ko dalee yàlla ya rahmaanu ya rahiim ba fii seize ba seize ba léegi kon a'uuzu billahi shaytaan bi sirri haazihil asaabi salliyanna ala sayyidina al-haamidi al-mahmuudi yallahu al-faatihi al-mughlaqi al-xaatimi maa sabaqa al-musri al-mukallami allah xayril xalqi yallahu xayril xalqi musri al-mukallami xayril xalqi yallahu an-naasiril haqqi bil haqqil jali wa ila siratikal mustaqimil hadi yallaahu summa alal aali haqqa qadrihi qadaran miqdaarihi indakal azimi yallaahu rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'ala uluwan rabbiyallaahu abdun zalilun faqirun khashi'un wajilun zu jaza'in asifun yallaahu yallaahu ilayka maddal yada ilayka madda yadan non yada du erreur tamit du erreur orthographique tam du erreur ki lay maddal mat la noonu nag ndax normalement euh, hmm? maanaam ndax loxo la al yadu al yadu mooy benn mooy benn mooy bu doon sama lox la main al yada yo yadaa yadaa bu nekk léegi madda mais bu ne maddal yadaa def alif laam mooy loxo bi sama loxo bi ci boppam laa léegi bu defee normalement al rek la waroon a doon léegi maddal yada rek la waroon a doon mais alif bi aliful itlaq la aliful itlaq la tudd mooy alif la wax dañ ko ci yokk ngir réer mbir mi ngir kaweel ko ngir wane am solo gu comme li sëñ baa ko doon wax tam moom tam radiyallahu xuzli yada xuzli yada ilayka maddal yada rajaa maghfiratin habli musamahatan yallahu yallahu tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi xiftul gharqa yallahu allah wa ma safinatu turja ghayra rahmatika al-'uzma al-'amimati kull al-khalqi yallahu Hmm? ashku ilallahi ashku ilallahi xaajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana yallahu yallahu hal min muzilin bima qad kaana yuriduhu rabbul ibadi alayhim rabbi yallahu wa naafidun xaakimun fiina iraadatuhu kama yashaa'u wa jalla allahu yallahu wa saamihan walidina wa shuyuuxa wa man qad waladu comme niñ ko gise woon biñ ci tolloo du wulidu xat wa la du wa zawil islaam yallaahu xoolal gis naa ah waaw xat wa la du wax salli salaatan tunajjinaa bihaa abadan jamii al ahwaal li mooy salaatu lan al munaajaat salli salaatan tunajjinaa bihaa abadan jamii al ahwaal wal aafaat yallaahu salli salaatan bihaa taqdi lanaa abadan jamii haajatina yallaahu yallaahu salli salaatan bihaa rabbi tutahhirunaa min jumlati sayyi'aati rabbi yallaahu salli salatan biha rabbiya tarfa'una a'la min ad-darajati rabbiya allah salli salatan biha rabbi tuballighuna ajalla aqsa min al-ghayati ya allah ya allah ya rabbi fil khayrati jumlatiha 'inda al-mamati wa ba'da al-fawti ya allah mooy salatu munajat balligh ila ash-shafi'i al-'ali amanatana salatana ma'aha at-taslimu ya allah allah allah salli wa sallim ala alhaadi samimi kama tarda wa yardahu ya rahmaanu yallaahu kooku tam beneen salli wa sallim boobu beneen a ngi waaw ala nuuril muhiiti ala kullil mukawwani kanzil xalqi yallaahu ah kullil mukawwani ndax al mukawwin mooy yàlla mooy kii nekkal al mukawwan mooy li ñu nekkal kullal mu kullil hmm? mukawwani kanzil xalq yàllaahu mu yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar salli ala rahmati daarayni sayyidina ruuxil wujudi wa sirri zaati yàllaahu lii lañ doon wax sànq alal muxaatabi wasjud waqtarib karaman salli wa sallim salaaman rabbi yàllaahu ah mm-hmm. salli ala lawxika almahfuuz al ashrafi min kulli al xalaa'iq ya rahmaanu yàllaahu moom lawhul mahfuz bu mag bi mooy li ñu doon wax ci xalima bi sànq mooy mooy xalima bi di lawhu bi di aliwa bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> mooy xalima bi bu mag bi di di di aliwa bu mag bi <laughs> est-ce que sallallahu alayhi wasallam tilkal amaanatu takfi man takunu lahu muballighan yamanul isala yallahu la tahrimanna ilahil yawma ru'yatahu falaa yaxiibanna man yarjuka yàlla man lam yakun yalqahu xadan yanal wajalan hadal kasiru ata lil jabri yàlla wa kullana rabbi fi kulli umuuri fa man yakun kadhalika yalqal yusra yàlla salli salaatan biha rabbi tu'alliluna bi hawdihi rabbana yàlla yàlla Hmm? gis nga sal gis nga salaat salli salatan wa tasliman zara itaran ala alhabibi wa ali alhibbi yallahu salli ala albadri ma amma alhajiju ila ziyarati rawdi ya rahmanu yallahu faj'al ilahiya ya rabbi qasidatana wasilatan lilmuna yallahu yallahu a'udhu billahi foofu la jeexe hmm? <laughs> waaw ah, a'udhu billahi min xawfil anami wa min ridan ah wa min ridan anil nafsi hammi rizqi yallaahu wa raddini bil qadaa waaw lii par exemple loru way la parce que al qadaa i bil qadaa i parce que al qadaa u lañu wax ah, lii loru way la wa raddini bil qadaa rabbi musabbirani ala bala'ika ya rahmanu yallaahu muzi'ani shukra ma awlaytani ni'man jalla sana'uka ya rahmanu ya allah laa uhsiyanna sanaa alayka anta kama rabbi ala nafsi qad asnayta ya allah loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ne ko wasjud waqtarib dafa sujjóot ah daan ni allahumma inni a'udhu bi ridaaka min saxatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik yàlla maa ngi muslu allahumma inni a'udhu bi ridaaka min saxatik maa ngi muslu di jaare ci sa ngërëm di muslu ci sa sànj ak sànj nag mooy mer bu tara tara tara tar waaw loolu sànj waaw daa nañ ceelam sax mu ne maa ngi mus maa ngi dem di làqatu yàlla ci sa gin ci sa ngërëm ginnaaw ngërëm maanaam di sukkandiku ci sa ngërëm ngir moom nga musal ma ci sax sànj wa bi mu afaatika maa ngi làqatu ci sa mu afaat mooy jéggale min uqubatika ci sa mbugal maanaam maa ngi làqatu di sukkandikoo ci sa njéggal sa njéggale mu ngay jéggalaate parce que alafu alafu mooy euh, xoolal euh, page bi bu nekkee nii ah, ñu bind ci ay dara ma di ko effacer loolooy am mooy jéggal nañ la mooy effacer nañ lépp effacer ko de telle sorte que dara nekkatu fi ah waaw kafara tamit kafara mooy far xam nga kafara mooy suul sax en fait foofu la bu ñu naan kafara nee nañ ah kafara mooy loo xam da koy suul moo tax al euh, euh, euh, baykat bi ñu tuddee ko al kaafir mooy baykat bi comme ni Alxuraan mooy yu'jibu zurra déedéet du boobu kamasalil ghaysi déedéet bi nekk suratul hadid nga a'jabal kuffaara nabaatuhu a'jabal kuffaar kama ah kamasal ghayth a'jabal kuffaara nabaatuhu comme déedéet comme taw boo xamante ne kuffaar yi maanaam mooy ñiy suul parce que baykat day suul lan day day voilà day day ji suul ko le fait mu koy suul nag loolu moom mooy maanaam da koy nëbb day nëbb li muy suul li muy bay ci suuf si loolu moo tax ñu tuddee ko kaafir maanaam kii suul ajaban kuffaar nabatu voilà foofu kuffaar foofu baykat lay tekki partie boobu ci aay tur boobu ci alquran la kuffaar di tekki baykat tekkiwul yéefér léegi nag kaafir yéefér li tax ñu naan ko kaafir ndax dafa suul méritu yàlla suul maanaam ay droit wam xéewal yi ko yàlla defal yëpp mu gas ko suul taxaw ci ne déedéet ak ah, loolu amul ñu yéeféer ñu tooy ko yéeféer kaafir foofu la baat boobu dégg léegi am ab xoolal entre afu ak maghfira xam nga yooyu yëpp ay kilo entre al al afu al ak as sitru ak lan as safu yooyu am nañ différence yu bu ndaw yu relative al afu maanaam al maghfira maanaam xafara jéggal na moom ne allahumma ighfir lana warhamna na waafu anna waghfir lana waafu anna waghfir lana warhamna al afu mooy apa mi ngi jugee ci ak defet mooy loo xamante ne sama àq la sama droit la ma bàyyi ko mu des maanaam mooy ma bàyyee la dara moo tax yasalunaka ma za yunfiquna qulil afu dinañ la laaj lan la ñuy dépenser neel al afwu mooy li des comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon xaaliful mushrikiina uful lihaa wa qaftu shawaariba wuute leen ak yéeféri xadis yi ñu ci ñaar saxee wuute leen ak yéeféri ñu ne lan mu ne uful lihaa bàyyi leen seen sikkim yi wa qaftu shawaariba lii dee leen ko wàññi naanu yi wala dee leen ko dindi kon afu foofu la jógee maanaam bàyyi mooy nga bàyyi dara loolu mooy al afu moo tax bu ñu nee afa bàyyi na maanaam mooy jéggale na niki noonu bu ñu niki noonu bu ñu bindee dara fenn nga jéggale ko maanaam tey bu ma la jàppee ne la yow yow yow lii nga def nangam nangam ba wan la li nga def yëpp man la waa léegi bàyyi naa la nga dem ba naa la nga dem loolu mooy al afu boog ma effacé ko. ni mu nekkee nii ci kaw ñu bind fii eh, waa ji kat def na déli sàngam léegi nag mais mais ana gom bi nga ne waaw nañ ko nañ nañ gome garaw nañ ko dindi <laughs> loolu mooy alafu waaw gracier mooy afu mooy gracier alxaf maxfira njégal mooy xafara bi jógee ci xafara jéggale na mi ngi jógee ci eh, al mixfar mixfar mooy mbaxana moomu nga xam ne moom la ñuy sol moom la militaire yi di sol casque yooyu ah, waaw gis nga moom tamit la moteur gars yi yor motard yi mhm. moom la ñuy sol moom la ñuy takk ndax dafa am ñaari rôle mooy day suturaalaate day nëbb waaw day protéger <laughs> ah ba pare beneen rôle bi mooy day tax ba kenn du maanaam euh, maanaam day protéger ba pare day suturaal voilà day aar ba pare day suturaal maanaam mooy boo ko tegee ci bopp bi da ngay gis bu waaju dóoree bal puis <laughs> bu ci dalee rek soo paree nga daal di yëkkati kii bi xoolaat ko gis ne moo la sufe <laughs> day jariñ loolu wala bu waaju daanoo di dawal nii accident mu daanu mbëkku voilà moo moo tax ñu ko obligatoire ci loi yi mooy kon day day aaraat ba pare day suturaalaate day tax ba kenn du gis li ci biir li maanaam li sa bopp bi njéggalu yàlla maanaam maxfira noonu la mel maanaam mooy nit su defee bàkkaar ba pare léegi yàlla la fekk mu suturaal ko bàkkaar bi plus nag danger yi nga xam ne moo naroon a ne ci bàkkaar yi danger yooyu du yegg si ci moom maanaam bàkkaar bi ay conséquences yu néfaste yi muy am ci doomu aadama yooyu bañ a yegg ci moom loolu mooy maxfira sutura moom xam nañ ko mooy dissimulation maanaam le fait que ah fi maanaam sutura mooy ñu nëbbal la maanaam ñu aar la daal aar la par rapport ak dara loolu mooy sutura af saxu comme naan faafu wa saxu dee leen jéggale te dee leen jéllale saxu mooy nga ni ah mbir mi de dëgg la sax affaire bi am na ci mais naa na naa ko dumóoyu complètement naa ko maanaam bañ ko sax bàyyi xel loolu mooy astaf xam nga diggante jéggale ak jéllale am na wute ma jéggal la mooy il faut nga reconnaître ne man def nga ma dara su ma paree nag ma doog laa wax waa léegi mais nag baal naa la mais ma jéllale mooy ja mooy du ma sax def allusion ci loolu ah waaw donc voilà damay tourner page rek yeneen bi nag saa saa mu ne yàlla kon maa ngi lay ñaan maa ngi làqatu ci sa ngërëm ngir nga musal ma ci sa sàng maa ngi làqatu ci sa njéggal ngir nga musal ma ci lan sa mbugal parce que al iqab tamit gis nga bi mu maafat min uqubatika ndax al uquba mooy li ñuy wax al iqab mooy mbugal mi ngi jógee ci aqiba mooy loo xamante ne dafa ñëw ginnaaw nangam maanaam mooy tey euh, nit ki su defee benn bàkkaar le fet que ñu koy punir parce que dafa def bàkkaar loolu mooy al uqubat mooy al iqab inna la shadidul iqab dafa tar mbugal foofu mbugal la te ñun nag wolof en général dañuy mbugal rek la ñuy wax wala français dañuy punition wala châtiment yooyu mais am na ay différence bu baax ci arabe bi maanaam arabe bi buñ waxee uquba mooy waa ji am na lu mu def ba nga xamante ne xam nañ ni lii lañ ko sanctionné mooy nangam bi al azab nag mooy mooy mbugal rek mbugal azab azab nag mbugal tamit li tax ñu tuddee ko mbugal xam nga châtiment li tax mu nekk châtiment mooy euh, moo tax baat boobu baat la bu jar euh, def attention mbugal parce que mbugal mënuñu koo tudd ci loo xamante ne perdurer wul moo tax am ndox moo xamante ne dafa dal dañu ko ma un azbun azb nga dafa dal hmm? azab mooy loolu foofu la jóge mooy loo xamante ne dafa ne perdurer fa looloo tax muy métti parce que la fait que mu mu mu mu perdurer sax ci affaire bi moo tax ñu mën koo tuddee mbugal ak nakaal nag ak nakaalu xam nga alxuraan day utiliser wa ja'alnaha nakaalan lima bayna yadayha wa ma xalfaha maw'izatan lil muttaqin ak was-saariq was-saariqatu faqta'u aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu azizun hakim nakaal mooy lan nakaal mooy euh, punition bu dissuasif punition boo xam dafay dis dafay dissuader nit ñi mm-hmm. maanaam mooy loo xamante ne bu ko xësee ba teg nit comme punition keneen dootul ñemeeti def li waajoo ja defoon moo tax mu ne ñi sàcc ñu góor ñu jigéen ñi dagg leen leen seeni loxo yi muy nekk fay d'abord rétribution récompense par rapport ak seen jëf d'abord mission exemplaire mais voilà mais aussi mu nekk nakaalan min Allah maanaam mu nekk nakaal maanaam loo xam ne day dissuasif day de gaa yi ci des parce que bu ñu gisee nit ki ñu dagg loxo bi <laughs> lu mu def ba tax ñu dagg loxo bi ñu dafa sàcc dootoo ko defati keneen keneen doot ko defati c'est fini <laughs> bu ko xësee ba def xanaa kay bañ ko appliquer mais bu ko xësee ba def benn nit ñaari nit di jeex na keneen doot ko def <laughs> waaw moom kenn doot ko defati waaw loolu moom moo tax nag kon loolu moom mooy la ñuy wax nakaal mooy punition boo xam ne day du siège ah léegi mu des ah, kon mu ne maanaam mu ne kon mbugal kon mbugal yi ay xeet la moo tax alxuraan su utiliser baat bu nekk daf ko utiliser fi mu ko war a utiliser léegi kon moom bi moo xam fàttali ko mi noo xobati ko wëbbi ka minka maa ngi làqatu ci yow. yow yàlla ngir muslu ci yaw maanaam maa ngi làqatu ci yow yàlla ngir muslu ci yow ndax yàlla ci boppam daf ñoo tere daf ñoo def loo attention ci boppam wa yuhadhdhirukumullahu sax yàlla mu ngi leen di moytandiku loo boppam te faites attention mooy mbiru yàlla bu leen ci xuus en tant que yàlla jëm subhaanahu wa ta'ala nit du ko xam yàlla kenn mënu koo xam dugg ci makr makr la makr maanaam mooy makr makr mooy euh, fi yàlla di mën a jaar ak nit ba duma ko loolu mooy almakru mooy pexe moom lañ koy wax maanaam moo tax sax dañ koy faral di firi mbiru yàlla maanaam ngir wane ne rek fu yàllay jaar la ak nit ki pour duma ko garantie bu mu la mën a defal nag am na moom fu mu mën a jaar pour duma la gis nga <coughs> boo yoree publicité yi léeg-léeg boo koy gis da ngay gis ñu daal def benn étoile bu ndaw waaw bu ndaw a ndaw ñu daal lay wax rek nga daan di koy gis rek kontaan waaye boo demee ba ci biir ndekete am na lu ñu làq ci ginnaaw te loolu defoon nañ ci benn étoile bu ndaw <laughs> pour wax la ko yàlla tamit noonu lay defal day defe noonu luñ la mënti wax jagal la ci garantie defal lépp am na ci ginnaaw loo xamante ne waxulu ko condition yamu ko tege condition yooyu mën na bañ a leeral lépp su ko neexee nag dangay sukkandikoo yow ci loolu mu jaare la feneen moom loolu loolu tax wàllu daan tiit di ragal ndax dañoo xam yàlla amul kenn koo xamante ne Cheikh tijaan radiyallahu anhu daka daan wax wa aminu makrullahi billahi aarifu non non billaahi jaahilu képp koo xamante ne da ragal maanaam képp koo xam ne da ngaa wóolu pexe yàlla boobu noonu c'est parce que da ngaa réer yàlla waaye képp koo xamante ne wa xaa'ifu makrallahi billaahi aarifu képp koo xamante ne dafa ragal loolu noonu ci yàlla pexe maanaam loolu noonu loolu la ñuy tuddee pexem yàlla maanaam mbiru yàlla pour wax pour bañ a wax pexe maanaam wax mbiru yàlla ku ko ragalul ku ko ragal ku nekk dafa fekk ne dafa xam yàlla wama aarifun illa min allahi kenn koo xam ne dafa xam yàlla dëgg lu day ragal yàlla day tiit par rapport ak borom yàlla ku nekk moom day jàpp ne dara garaawul ah bon y a pas am problème gaa yi ñooy tàngal nii rek mais voilà <laughs> waaw non ba yi tu sais yàlla soxor la ah, nit ñi ñoo soxor rek <laughs> ñi xamul yàlla rek ñoo koy wax gis nga ko xamul yàlla day xam li mu capable te du tàggu kenn te kenn du ne ko lu tax lu tax kenn du ko wax lu tax fa maa sha'a kaana rek wa maa lam yasha' fa mumtani'un kayfa sha'a ihtakam yàlla lu ko neex rek moom lu ko neexul du am abadan te num ko neex lay ay atem waaw wa yaf'alu fi mulkihi maa yasha' yàlla mooy def ci nguuram bi lu ko sopp kenn amul leneen léegi nag makru boobu day dugg ci lépp day dugg ci lépp moo tax bokk na ci liy wane ni nit ki yàlla tëralu ko ay pexe mooy la fait moom ci boppam mu conscient ci la fait ne jaamu yàlla la ba pare di jéem a nekk ci yoon bi mooy wane ni yàlla tëralu ko pexe nit ku ne nag ak ni ko yàlla tërale pexe nitu àdduna yi ñoom niñ leen di tërale pexe yomb na dañ leen di wan affaire u àdduna yi taar taaru àdduna yi rek ñu waru dem ci fàtte ne war nañoo seen adduna yàggul fàtte ne léegi ñu dee ñu koy fàtte nitu àllaaxira yi tamit mën nañ leen a tëral pexe ci ay anam yu wuute surtout ci le fait ñuy sukkandiku ci seen acte yu bari yi dafe ne kon ñoom seen affaire war naa mën a baax même nitu yàlla yi léeg-léeg yàlla tëral na leen pexe loolu tax ñu koy ragal ndax xam li mu sañe moom yàlla ni mu sañe waaw am nit mën na yegg ci degré yi gën a kawe moo tax nit ki sax euh, dañuy wax ne boo duggee ci benn tool picc yi sabandoo ne la assalaamu alayka yaa waliyallah waaye ñu ngi lay nuyu waaye asalaamaaleykum yow wàllu yu yàlla bi tool bi yëpp nga dégg leen picc yëpp waxandoo soo jàppul ne lii de boo moytuwul lu ma yàllay terk la pour ma naagu xamal ne loolu la bu bu jàppul ni peut-être loolu la xamal ne loolu la waaw ah loolu <laughs> loolu soo jàppul ne lu maanaam le picc yooyu xam nga loolu karaama la maanaam lu rëy la bu loolu ah c'est miraculeux quand même nga dugg ci benn tool rek picc yëpp sabandoo ne la asalaamaaleykum yow wàllu yàlla bi ñu ngi lay nuyu quand même miracle la soo jàppul ne loolu yàlla daf ko def rien que pour tëralal la pexe pour nga tarxiis peut-être mën na ne loolu la maanaam mën na nekk ne looloo tax yàlla def ko bu fekkente ne yow conscient wuloo ci moment boobu que ne loolu la xamal ne loolu la la yàlla def ah c'est-à-dire que amul euh, iblis moo dàqoon a jaamu yàlla ànd xool leen fi ko yàlla jaar benn occasion benn rëcc rëcc ci la ko yàlla jaarale yàq lépp ànd ak li ñu wax ci moom ci jaamu yàlla lu tolloo quatre-vingt mille ans muy jaamu yàlla musul def benn rëcc rëcc benn tarxiis def ko foo zéro faute ba quatre-vingt mille ans mais rëcc rëcc bi nga xamante ne moom la ko yàlla baalul benn la benn rëcc rëcc la ko yàlla la ci la ko yàlla da tombeloo ba mu ca tombee jeex na mu tëjal ko mboolem bunt yi d'ailleurs moo tax Iblis moom ci boppam ak li muy xam-xam ci yàlla lépp pourtant mënoon na ne yàlla baal ma pourtant mënoon na ko ay eh, aka simple yàlla léegi baal ma moo bañ a dem safar baal ma yombul lool mais yàlla du ko may esprit wu mu taxaw naan yàlla baal ma mbaa mu koy may courage bi tëjal na ko bunt yi te benn tarxis rek la imagineel nag nit koo xamante ne ci tarxis la dëkk moom xelam dal te xam ngeen iblis mag la iblis mag la loolu kuñ ko waxul xam na il a vécu quoi <laughs> très expérimenté bu dëgg expérience bu bari la am parce que ay millions ngi millions ngi voire des milliards jaar nañ fi ñenn ñu rëcc ko ñenn ñu mu tëral pexe ni ñu rëcc mu xam ne d'accord kii fii la jaar ba rëcc dinaa fexe bu keneen ki ñëwee du jaar foofu maanaam expérience voilà ah <laughs> te moom Adama alayhi salaam dafa dem ba dugg biir aljana moom mu waat ne dina ko génne maanaam dafa dugg biir aljana astaghfirullah iblis ne ko dama lay conseiller pour nga sax fi dama lay conseiller pour nga sax fi yow doo yow aad yow maanaam moom loolu la ko wax dama lay conseiller terewul génne na ko aljana gi mu nekkoon mais yow moom dafa waat ne doo fa dugg imaginer ko fa xës ba dugg mu fexe ba génne ko fa ànd ak ne da ko doon wax ne da koy conseiller kooku la fa génne lan ngay xalaat ci ki nga xam ne dafa taxaw waat ne du fa dugg moom te musu fa ngay xalaat ci kooku ah dafa waat ne yow moom doo ko dugg waaw ba pare xam nga Iblis li garaaw ci moom par rapport ak nit ni mooy daf leen a xeeb maanaam jàppe da leen jàppe comme des moyens que pour ñoom nit maanaam nit comme ni ko koy waxee day jaar ci kawam jàll amul benn amul amul benn difficulté quoi y a pas de souci nit la ñii mais ñii c'est que du ñu réfléchir ñii ñii ñii nax leen yomb na ko moo tax mu waat ne ne wallaahi dinaa fexe ba duñ ba dugal leen safara mu waat ko ci yàlla waaye li alquran wax wa laqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattaba'uhu illa qalilun minal mu'minin subhaanallah mu ne waaye nag iblis ndeysaan njort gu ñaaw gi mu am ci nit ñi nit ñi may nañ ko fu mu ko dëggale nit ñi dëggalal nañ ko ko saddaqa alayhi iblis zannahu moo tax lan lu ci tegu fattaba'u moo tax nit ñëpp topp nañ ko lu leen iblis wax rek gaa yi topp ko xam nga ni fit réyul gënul réy ñëw dem ba li nga xamante ni iblis moom lay nodde mooy musique bi nga ñëw ne bàyyi ñu tëral ko kaay leen nañ toroxal seytaane <laughs> ànd ak mu leer la ne seytaane leen di toroxal terme boobu ma dama xamul sax fan la ko gaa yi jële ah fekk boobu xamuñu de seytaane ci boppam moo leen di toroxal ala kulli xaal li ñu ci jublu woon daal mooy fi ñu fi yàlla mën a jaar nit fu bare bare bare bare la te nit feek jéegnul àdduna feek deewul seytaane du noppalu de xam nga ñun ñooy nekk ci benn affaire parfois ñu noppalu jël pause yooyu seytaane du jël pause parce que dafa xam ne sànnu tàkk la nit ku nekk war na fexe ba yóbbu ko safara bu ko kenn rëccee bu ko keneen rëcc te nit ku nekk dana fexe ba dernier moment de sa vie na dem safara hmm. moo tax même buy daa nekk ci lalu sukuraat day gën a xabtalu gaa yi daw leen gaaw bu mu rëcc waay waaye waay waay boo leen sàgganee dana rëcc de waay waay daw leen waaye sax kii ko <laughs> yàlla nañu yàlla musal ci ay mbiram non non mais yéen c'est que affaire bu garaaw la non mais lu garaaw a garaaw du lu simple de combat bi nit am ak seytaane mooy combat bi gën a rëy ci kaw àdduna mooy combat bi nga xamante ne waru ko perte ala kulli xaal parce que benn combat boobu la su ko xësi ba perte yàqul te seytaane noonu la boo xamante ne dafa tar moo la gën a expérimenté yow nit moo la fi gën a yàgg ba pare li gën a garaaw mooy dafa xam yoon yi ñuy jaar pour dem ci yàlla yoon yooyu lay fatt moom comme ni mu ko waxee wala aqudanna lahum siratakal mustaqim dani fa bi fa bi izzatika dani fa bi ma aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktharahum shakirin maa ngi waat ci sa maanaam ci sababu li nga ma maanaam sa kàttan gu rëy gi ci sa kàttan gu rëy maa ngi waat ci yow li nga leen li nga ma sànke maanaam sànk gi nga ma sànk ba ma sànku man maa ngi lay waatal ne dinaa dinaa ñoom ñi ni may def mooy damay jekki damay franco laayu ci seen yoon bi yoon bu jub bi ngay jaar bi nga xam naa ko parce que xam nga iblis moom dafa xam yàlla iblis xam na yàlla moo tax xam yàlla taxut a mucc nekk aarif billah dafa abadan taxul mucc de man nekk aarif billah léegi bon taxul mucc je suis mu ne leen parce que moom xam na yoon yi yoon yi ñuy jaar pour dem ci yàlla xam na ko bu baax itinéraire yëpp la xam da ko maîtriser de A à Z. mu ne yoon yooyu ci laay taxaw ci lay toog damay dama ci franco laayu pour duñ jàll. dinaa leen dikkee ci seen kanam suñu naree def lu baax damay ñëw taxaw proposer leen leneen bàyyi leen yii non c'est xam nga amuloo temps yow euh, da ngay nangam ak nangam lu <laughs> voilà c'est que tu jamono jii boo fi nekkee di def yii bon dangay ngay waaru nangam nangam kon waaw maanaam dina fexe daal ba duñ ko def dina leen indil lay wane nag lay yim leen di njëkk indil nag mooy lay yi nga xam ne c'est nekk imaginaire maanaam ci bopp bi rek la xam nga dafa am problème yoo xam ne ci bopp nit ki rek lay nekk réalité réellement amul ba nga nit ki tey moom day toog jàpp ne am na problème ñu bari ñuy stressé wu loolu leen dal day jékki-jékki maam jàpp ne am nañ problème fekk amuñu problème mhm. ah. c'est vrai si mais loolu day dal ñu bari dañuy xëy suba teel maanaam jàpp ne am nañ problème yu dul jeex seen àdduna dara doxul affaire yëpp ya ya lépp lépp bloqué fekk dara bloqué wul ñu ngi dund normalement. voilà loolu Iblis noonu lay def bu ñëwee ci nit ki daf koy wan ne ko. day bloquer lépp da koy wan ne ko iblis su ñëwee dafa lay wan ne la yii baax yi gaa yi di wax yi yow mënoo ko bul ko jëm yéen bokkoo leen yow nangam ak nangam loolu lay njëkk dugal sa xel soo nee si mais pourtant nangam nangam mu ne non mais xam nga tu sais amoo temps bii te jamono jii ñu nekk te jamono la joo xam ne nangam nangam nangam nangam maanaam wax a wax a wax a boo nee danaa ko def mu ne la non mais xam nga adduna bi laajul loolu nit nag day ànd ak jamonoom. soo nee non non dinaa def lii parce que moom la yàlla bëgg mu ne bon écoute euh, de toute façon soo ko defee tamit da ngay am ay problème rek ah nangam nangam maanaam dina daal fexe fexe fexe fexe fexe ba ko def. dina la décourager loo ba pare dina la gàllankoor aussi dina am ay gàllankoor yoo xam te ne parce que dana yobal ay nit nit ñooñu di la wax tamit maanaam muy wax ci làmminu nit ñooñu parce que loolu tam day am iblis day wax ci làmminu nit ñi ñu bëri nag ñu xàmmee loolu dañ foog ne nit kuy wax ku nekk moom moom moo fi na taxaw di wax te parfois iblis ci bopp moom seytaane ci bopp mooy wax ci làmminu nit ñi di la décourager loo ci lu baax loo a def wala ñu lay orienter ci lu bon loo war a def léegi nag soo bañee léegi nag loolu mu ne côté boobu dinaa ko exploiter maanaam côté nit kii bii def lu baax léegi ci ginnaaw mooy côté bàkkaaram yi damay fexe ba du ci jug dinaa fexe aussi ba bu ci naree jóge rek ma conseiller ko lu bon ma conseiller ko ne ko non xam nga léegi euh, lii lañ la xamee ah nangam boo ci jugee day mel nii nangam nangam <laughs> bu naree def lu baax daal booy booy bàyyi xam nga gaa yooyu booy ay ibaadu yooyu noonu ah, <laughs> wala sëriñ yooyu ngay déglu ñooñu bàyyi leen li ñuy wax xam nga nangam nangam maanaam fexe ba du ba du loolu beneen moyen la mu ne dinaa dikkee seen ndeyjoor ndeyjoor bi tam daf koy dikkee parce que ndeyjoor mooy lépp loo xamante ne. maanaam ay àndandoo yu baax yeeg yooyu moom day fexe ba détourné ku ci loolu ak tamit wàll lépp loo xamante ne daal lu lu lu positif la war a doon ci diinam lu ko war a apporter la day fexe ba détourné ko càmmoñ gi tamit noonu lay def maanaam ñi nga xam ne ñooy àndandoo yu bon yamu nekkoloon danaa non tu sais ñii c'est des c'est des amis de longue date hein euh, un jour te te te tuub nit ki bëgg a tuub première chose bi muy njëkk a def première chose première pas bi mu njëkk a def su bëggee tuub su ko deful du mën a tuub mooy mboolem àndandoo bi da leen di éliminer d'office ñëpp àndatuma kenn nekkatuma xaritu kenn après mu jëlaat ci biir ñamu amoon ñu ancien ya mu xool anakan la ciy jël pour ñu ànd ci yoonu yàlla mu xool commencé après mu wuti ñeneen tamit ñoo xamante ne ñu bees say àndandoo soo leen changé wul xamal ni mënoo tuub c'est impossible parce que ñoom ngay ànd di defandoo yu doy waar ñoom ñoo lay ñoo la ciy xëccaat ñoom ngeen di nekkandoor soo leen nekkee la ngeen daan def affaire yu yàgg yooyu ci ngeen di nekkat loolu moom doo ko changé abadan wala yow boo ko changé ñoom duñ ko changé te comme bokkutoo leen yoon man bu ma dee dem pari ki ci def di dem Marseille bu ñu jëlee fii oto waruñoo bokk fi ñu dugg parce que bu ñu duggee bu ñu bokkee gaar ba ñu dem tamit waruñoo bokk train ba ñu jël parce que suñu bokkee train ba ñu jël kenn ci ñun ñaar dina détourné ci yoonam ah oui munul ne <coughs> loolu moom munul ne léegi nag ah mu ne waaye wala tajidu aktharahum shakirin di nga fekk ñu ëpp ci ñoom duñu ñu la sant yow yàlla lu ëpp ci ñoom duñu la sant maanaam duñu def lu baax topp la ci sa yoon bu baax lu ëpp ci ñoom duñ ko def parce que maanaam dalee na a ndar kepp iblis da leen a ndar parce que iblis xam na ne yoon yi benn chemin moo la set chemin ci jaana daan loola moo tax iblis mu ne iblis dafa xam bu baax yoon bi ñuy jaar pour dem ci yàlla yoonu mucc benn la mooy mooy ashukur gërëm sant ak gërëm boobu yoon moo am mooy sax sant yàlla ak di gërëm maanaam reconnaissance reconnaissance dafay ànd ak lan ak at ah day ànd ak at yàlla digle ay acte ay jëf yàlla digle nga koy def yi mu tere nga bàyyi ko loolu nag te telewul maanaam euh, di wane rek nag mbégte nii rek di woy ak fecc ak yooyu rek déedéet lool voilà sant yàlla dañ koy defee lu dul dañ koy defee ci li yàlla bëgg pas yow li ñu ko bëgg yàlla dafa ni boo may sant li mu njëkkee mooy julli maanaam mooy nga gëm ko am pas-pas bu wér ngay julli di woor di natt azaka aju makka et cetera mu dem ci digle yu mboolem yu baax yi ak yi tere yu bon yëpp ci ci anam googu dañuy sa lane sant yàlla dañuy sant yàlla yii ci yëpp dañuy mën a dugg ci biir mais dafa am ay conditions ay maanaam boo may sant danga may sant ni nga xamante ne boo boo may maanaam ni ma ko bëggee man paa yow ni ko bëggee. léegi euh, kon. faghfir lana wa liman min baynina nasabun min jihati tiini aw fi diini yàlla wallah ah salli ala sajidin qabla al wara faala bi sab'i mi'ati amin rabbi yàlla loolu la waaw kon e, ci kaw loolu wasilatu voilà ah soixante-dix soixante-neuf <laughs> jigéen ñi sax. Ah, waaw 69 la. 69 la si 69 page bu nekk. waaw ma jox la salaatu. waaw ñaata la. ah. vingt salaatu ala nabi. waaw kon vingt salaatu ala nabi la. ah 69. bayt. 69 vers. basmala bokku ci. ah. tur yàlla 99 la. mais mais bayit yi nekk ci tur yàlla yi seize la voilà voilà mais tur yàlla yi ci seen bopp quatre-vingt-dix-neuf lañ ak allah muy cent en fait allah mooy tur yàlla bi gën a màgg yi gars yi di wax bu mag boobu gars yi di tudd bi gars yi di laajte saa su ne feeñ gi mu feeñ rëy gi mu rëy ni mu feeñe moo tax nit ñi gisuñu ko yàlla dafa feeña feeña feeña feeñ ba nga xamante ne dafa mujj nëbbatu ndax tar gi mu feeñ te moo tax xéewalu yàlla gu màgg la subhaanallah yàlla indil ñu baat boobu ci suñu allahu akbar yàlla indil ñu baat boobu ba pare mu simple ci làmminu nit ñi mu woyofal ko ci làmminu nit yi ak ci conscience yi ne yàlla gu rëy rëy rëy rëy ndax xam nga kàddu yëpp bi ci gën mooy alquran alquran lu ci gën mooy laa ilaha illa allah laa ilaha baat bi ci gën mooy allah amul baat bu ko gën a rëy ci àdduna ci univers bi amul baat bu ko gën a rëy amul maanaam sooy zikkar tur yàlla bi gën a mag xam nga la mooy ngay zikkar allah di tudd allah mu yëngal ci sa xol ba nga yëg màggaayu yàlla boo ko defee tudd nga tur yàlla bi gën a màgg mooy ismullahil azam tur yàlla bi gën a màgg d'ailleurs yeneen tur yi sax xoolal yeneen tur yëpp dañ naan la rahman tur la ci allah ci tur yàlla yi la bokk dana turu allah la rahim turu allah la kon nu mu tudd moom nan la tudd allah allah la tudd gis nga nag feeñ ci mu feeñ moo tax gaa yi foog ne leneen la <laughs> dafa feeñ feeñ feeñ simple la simple la simple mais dañ koy incarner dañ koy incarner nag c'est-à-dire que moo tax turu yàlla bi gën a bu naan diw xam na turu yàlla bi gën a mag mooy incarner na Allah incarner na mooy dem na ba nga xamante ne baatu Allah daf ciy xuus dëgg ba nga xamante ne su koy tudd day jeex ci biir géeju Allah nga xam ne maanaam day day dem ba nga xamante ne Euh, day day day day day contempler baatu Allah maanaam day am benn saveur bi dëgg da koy da koy da koy dund loolu mooy kon xam na tur yàlla bi gën a màgg boobu nag boo ci ñaane yàlla yàlla def ko boo ci ñaane yàlla yàlla nangu naam am na bu baatin bii mooy bu zahir allah mooy tur bi gën a mag bu zahiru mooy bi bi mooy sirru bi nga xamante ne moo téye univers bi mooy allah moo tax bu nit ku fi toog moo tax bu nit amatul kuy wax allah allah adduna bi tukki ndax sirru bu mag bi mooy allah ah waaw moo tax fexeel rek ba di zikkar allah allah ba nga xam ne da ngay dugg ci biir géeju Allah ci biir soo ci xësee ba yegg foofu rek xamal yàlla boole na la ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax univers bi continuer d'exister genre nit boobu bu amatul àdduna bi dootul amati mais ñooñu ñooy wàllu yi nga xam ne borom jag jagle dëgg lañ fexeel ba bokk ci ñooñu ndax ginnaaw ba léegi xam nga ni ngay def mën ngaa bokk ci ñooñu ah xadara wallahi lazim kuy xadara teewlu xadara di teew xadara boo balaa yàgg nga bokk bu dee yaa ngi teewlu affaire yi sirru bu rëy boobu noonu moo nekk ci xadara sirru bu rëy rëy rëy rëy da ngay dem xam da ngay jékki-jékki rek jeex ci Allah da ngay laf ci Allah c'est vrai da nga ciy sa xol sa xol ci boppam xanaa xamoo leen ni xolu nit mënul wax lu dul lool. mboolem yeneen sikkar yu nit ñi di def dafay gaaral xol mais xol benn baat la xam muy allah d'ailleurs moo tax booy wax allah sa xol sax ni muy yombe bokkut ak booy sikkar la nen xol allah rek la wax parce que xol lan la néegu kan la allah néegu allah la jeex na mooy tax mu sax ci enraciné wu ci waaw nga daal di nag dugg ci xadara allah muy borom nekk yàlla nañu yàlla defal loolu yàlla nañu ko yàlla defal wallaay euh, amul dara lu dàq ci kaw suuf nga wax allah yëg ne tudd nga boroom nga wax ko ci saxol naan allah ah di fey ci géejam moom allahu akbar lay wax ñoom sax mën nañ ko wax comme niñ ko waxe woon ñoom sax mën nañ ko wax <laughs> bu ñu waxul allah ah la ñuy wax te day delluwaat ci allah comme niñ ko waxe woon mooy xaraf bu jëkk bi ak xaraf bu mujj bi ñun xale sax mën nañ ko wax hmm? lépp day sikkar tur yàlla ci univers bi lépp amul lu ko dul sikkar animaux yi sax dañ koy sikkar tur ci turu yàlla yi mënul ñàkk amul benn animal buy sikkar lenn lu dul turu yàlla voilà walakin laa tafqahuna tasbihahum waaye da ngeen du comprendre la ñuy sikkar ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xadaratul maanaam xool soo seetloo animaux yi nga xamante ne comme genre xaj lañ ak ñi leen nuru ñi leen nuru mooy till ñoom gaa yi ñoom yëpp hu huwa la ñuy sikkar huwa ci façon bi ñu koy sikkar soo xoolee euh, nag maahim lay sikkar tur yàlla la ci suryaan yi même bu fekkente ne yow boo koy dégg leneen ngay dégg mais maahim muus may huu lay sikkar mais mais ah waaw xat huwa waaw mhm. ça dépend nag ci ni koy waxe mhm. maanaam ci circonstance yi mbott baaqi mun nañ ko wax baaqi baaqi baaqi baaqi baaqi <laughs> ah jaan voilà Ah, mooy la vivant. ah ah xar. xam yow la ngay dégg ba ba ah. baahin lay wax baahin. turu yàlla la tam ci suryaani yi. baahin. waaw baahin. xaw ma lu muy tekk exactement ci kii mais turu yàlla la daal ci suryaani yi. Hmm. mais même xooleen moteur yi moteur yi ñoom sax ci tur yàlla lañuy sikkar moo tax même ah, moteur yi ngay dégg xanaa oto avion yi kii machine gis nga am na <coughs> moo tax kii moom la dégg ça dépend bu comme moteur oto yeeg yooyu ah, comme euh, kii euh, taaxaar moom la njëkkoon a dégg mooy xaatu seen abbas boobu radiyallahu anhu bu Louga bi muy am fat moom da ko fekkoon juste muy ñëw di dugg si Louga dégg dégg moteur bi si kar rek mu ne yo maam comprendre ne ndekete moteur yi yàlla la ñuy zikkar ndekete tur yàlla la ñuy zikkar hmm? am na ci façon yi ñuy zikkare am na yoo xam te ne xayu xayum lañuy ñuy xayma xayma xayma dóor xayma xayma waaw la ñuy dóor ñun buy yegg si ñun parce que en fait am na benn notion bu important nag boo xam ne il faut mu leer mooy mbir ni mu nekk dëgg-dëgg ak yow ni nga koy maanaam ni muy yegsee ci sa perception yi duñ benn gis nga tey bu ma gisee mur bi ñun ñii ni ñu koy gisee solo suñu perception bët kenn ku ci nekk ñii day gën a weex ci ñoom ñuy gën a et cetera tey bu ñu jëloon euh, kii benn loupe pour gën a réyal image bi da gis ne am na ay espace yoo xamante ne perture weex-weex bi néewu ci maanaam ni mu nekk dëgg-dëgg ak ñun ni mu yegsee ci ñun ni ñu koy percevoir du benn perception yi ni ki noonu li ñuy dégg tam noonu la mel ah moteur am na ci def xay xay xayum xayum xayum am yoo xamante ne qahaar jabbaar la ñu def doon qahaar jabbaar ah, ah. waaw bu ñu takkoon ci garab waaw bu ñu nodd rek tisbaar mu yuuxu yuuxu yuuxu nodd bi bu jeexee mu arrêté mhm. takkusaan même chose mhm. affaire bi si si si waaw waaw dëgg la chaque fois nodd day dañuy nodd rek. muy yuuxu yuuxu yuuxu hmm? nodd bi bu arrêté. ñu arrêté <laughs> voilà amul dara lu dul day sàbbal boromam même bruit yi ngeen di dégg ci univers bi yépp ay turu yàlla la bruit boo leen dégg même kaas bi bu daanoo tar non tar yépp ay turu yàlla lañ amul dara amul amul lenn loo xam. amul lenn loo xamante ne lu day sikkar di sàbbal yàlla aywa bismillahir rahmanir rahim fanajjina ya khaliqa ash-shaytani min kaydihi wa salabil imani wa jawrati sultani wal jirani ya rabbana wa lafhati nirani wa kulli mu'dilin 'ani at-ta'ati ya rabbana faqdi lana al-hajati wa sharri kulli hasidin wa hasida wa kaydi kulli kaidin wa kaida wa mufsidin biddiini wal qira'a ya rabbana wa mujibi shaqawa wasiqtu billahi wa bil kitabi wasiqtu billahi wa bil kitabi wa bin nabiyil mustafa al awwabi ad'u wa billah wa a'udhu ha wa billah wabilnabil wabilnabil addo e wu do a'udhu addo e wu bi bismillahi wal masani wa ayatul kursi zil maani wa suratil ikhlasi zit tamjidi wa faza man mata ma'a tawhidi wa man da'a bihi ala al yaqini yujab bima rama min al matini mujibu ya mujibu ya mujibu faqbal du'a wajalin qaribu faqbal du'a wajilin wajilin wajilin wajilin waaw voilà faqbal du'a wajilin qaribu mm-hmm. nasaluka taslima bil qada'i was sabra war rida lada al bala'i bil mustafa shafi'i kull al khalqi thabbit ilahi mantiqi bil haqqi azka salatillahi wa taslimi ala alladhi bushira bit taslimi wa alihi wa sahbihi al qurra'i bii moom mooy erreur bi gën a màgg ndax xaaf la du xay ba pare u la du a xaaf la du xay maanaam kenn du wax xarraa i mais xurraa i xurraa bi moom mooy erreur bi gën a màgg ci Tayssîr bi ci édition bi wa alihi wa sahbihi du xurraa i qurra voilà xaaf la waaw loolu laa lay wax wa alihi wa sahbihi al qurra'i wa tabi'ina thumma al awliya'i يا ربنا يا مالك الكونين قنا إله الشر في الدارين أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب voilà du amartana du amartana allah amatana allah amatana allah mooy yàlla nanu yàlla rey ala diini nabi diine yenente bi sallallahu alayhi wasallam jarul ragal boo ragalee dee rek dalay sonal bu ko ragal ah. waaw doonte yàlla yàlla may fan yu gudd gudd mais fan bu gudd xam nga lu muy jariñ xam nga lu muy jariñ tuub maanaam sa erreur yi nga nekk woon nga am temps dabaatal ko rectifier ko ba pare nag nga am temps wu aussi gën a avancé ci sa diggante ak yàlla loolu la euh, temps temps boobu bari di jariñ sinon gis nga dund dafa gaaw non mais c'est vrai c'est vrai suñu dund si ah maintenant la tu te rends ni en réalité ça passe vite quoi ça passe très très ah oui ba pare ba pare li gën a garaaw c'est que ñun en léegi bon c'est-à-dire que bi ñu am moo baaxul te loolu il faut que ñu oser <laughs> taxaw remettre en cause suñu éducation éducation bi ñu am li tax baaxul mooy dañ ñuy jàppe ay bébé pendant longtemps ay bébé la ñuy doon maanaam ba ah pendant toute la vie ay bébé la ñuy doon non mais même ñun parce que dañuy dund dund dund tout le temps ñun dañuy jàpp ne on a le temps oui on jeune te léegi li gën a xolal mais mais il y a cinquante ans ci ginnaaw ku am vingt ans ku am vingt ans il y a cinquante ans ci ginnaaw mais boroom kër la boo xam ne. Euh, léegi mu takk ñaareel sax non mais c'est vrai non am ku am non mais c'est vrai non jigéen jigéen ju am ju am vingt vingt cinq ans te amul jëkkër kooku c'est inimaginable c'est une tollé kooku c'est c'est kooku c'est c'est problématique <laughs> ah oui non mais c'est vrai c'est bu rëy ana kii lan moo tax ba léegi elle a vingt cinq ans amul jëkkër ñëpp commencé seet nan lañ koy sàkkali pexe <laughs> non mais c'est nan la ñuy def moom njëkk waaw parce que est-ce que du dafa dafa am lu ko dal wala lan la qu'est-ce qui se passe non c'est-à-dire que suñu façon conception vie ci boppa moo moo soppeeku complètement ba noppi mu am beneen problème nag bu tegu ñu kaw mooy problème réalisation c'est-à-dire que ñun da gis koo xamante ne day am trente ans quarante ans mais. en réalité addunaam presque defu ci dara addunaam maanaam presque def ci dara niveau maanaam déjà même intellectuellement rek construire bopp bi da ngay gis suy wax wala muy raisonner peut-être jàng na école génn na am na diplôme yëpp am na mais suy wax nga gis raisonnement am da ngay day mel ni xale mooy wax sax day mel ni xale bu tuuti mooy wax da ngay laaj bés mais mais qu'est-ce qui se passe y un souci <laughs> non mais c'est ba noppi li gën a garaaw mooy ah su ñuy tudd ñu baax ni ñoom dañuy foog ne ah, non c'est que peut-être xëy na ñooñu ay paa lañ woon mais ñu baax ñu ëpp ñu ñuy tudd dunduñu fan lu bari ah. gudduñu fan ah imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu cinquante cinq la dund imam Al-Ghazali li ngeen di dégg cinquante cinq ans la dund An-Nawawi quarante six ans la dund Ibn Abdul Hadi trente trois ans la dund et cetera ñoom ay âge yu ndaw lañ am ay bas âge lañ doon am te pourtant li ñu réaliser maanaam tu te demandes kon ban moment lañ ko réaliser lu dul bi ñu nekkee xale yow tey da ngay nekk xale bu ndaw euh, nekk euh, am 6 ans ñu foog ne waruñ maanaam am na yoo xam te ne waraguñ la koo jàngal bàyyi la rek ngay fo <laughs> non mais c'est nay fo comme gisoon nañu Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu dafa toog bi mu amee six euh, six ans jàpp sept yooyu dafa tëdd bi da daan naafi la guddi gi de déjà ñun loolu soo koy wax rek gars yi dañ naan non oh, oh, oh, parce que léegi xale nga alors que voilà alors que xale bu dee am na bu dee am na koo xamante ne bu mu la rëcc ci nga inculquer ko lu baax mooy xale bu dee am na bu la rëcc parce que xale loo ko inculquer ci lu baax day naturel ci moom du mel comme mag ñun ñun mag pour lu baax day compliqué ci ñun ñun déjà dañoo am benn cartographie bu ñu defaree affaire yi ba pare am ñu ko imaginer mu compliqué lool alors xale melul noonu waaw ah, ak complexe mais xale bu ndaw loo ko jàngal ci lu baax da koy xam voilà si te te te te te peut-être ñun ñii ñëpp kenn ku ci mën na ko seetlu bi mu nekkee xale am âge yooyu six ans sept ans jàpp dix ans yu baax yu mu dégg rek pour mu appliquer ko mais day mel ni ndox lay naan boo déggee ne waaye gars yi baax dañ daan naafila guddi mais nga jóg guddi gi di naafila amul problème du compliqué wul di dara dara lu yomb la mais boo xësee ba nekk mag <laughs> même boo jàppul amoo dara loo def naafila gi ci boppam mooy problème <laughs> di dara nag mais too xaw rek di julli noonu rek mooy problème alors que bi nga nekkee xale pour nga def ko sa c'était comme naan ndox xale bu toogoon fii tey ñuy wax lu baax fii nii lii baax na lii bon na lii baax na lii bon na da koy déglu lépp tey tey tey lay commencer mettre en application affaire tey tey tey tey lay tàmbali ne way euh, dégg naa fële ma demoon ca waaraate ba <laughs> ne nangam baax na nangam bon na lu bon yi doot ko defati c'est fini bu ko doon def tam tey lay arrêté et cetera xam nga xale moo dañ koy yar ci dañ koy tàmmal mu am ambition bu kawe surtout ci yu baax bi mu am ambition yu kawe mais ñun dañuy jàpp xale yi di leen folo di leen folo di leen folo ba nga xamante ne bu ñuy màggee en fait seen bopp bi dara du ci ne dara dara du ci ne dara <laughs> strictement rien te hmm, bu ñu xoolee dans l'histoire ba ci lu récent mais da gis ay ñoo xam te ne xoolal Muhammad ibn Alawi Cheikh Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah te pourtant bu ñu génn àdduna yàggul mais bu mu amee 15 ans la nekkoon mu fële doon jàngale ci jumaa Kaaba bi mooy quinze ans et cetera te te yooyu bari nañ mais il faut nit ñi maanaam ñu comprendre loolee ne leen ah maanaam sa àdduna àdduna yàggul te nit ku nekk dañ koy jàngal lu tollu niveau am même bu dee xale la nañ ko jàngal lu tollu niveau am day gis léegi niveau bi yéeg nga jàngal ko leneen niveau bi yéeg mais su fekkente ne parent bi moom ci boppam moo baale niveau de telle sorte que mënul jox kenn niveau nan nan la xale bi di amee niveau maanaam vision de choses yi ci boppam bi mu am moom parent bi ci boppam moo am problème d'abord moom ci boppam moo am problème parce que moom ci boppam moo am problème <coughs> te yar yar xale xale dañ koy jàngal comme li ñuy bul ko xet xale kenn du ko xet si xale kenn du ko xet léeg-léeg mu def wala mu wax loo xam ne dalay bett yow sax da ngay foog ne xelam yéegul woon fii fekk xelam wu weesu na foofu yow yaa ko xeeb mais yàlla bi ko bind xeebu ko yow nag yaa ko xeeb yow yaa ko war di inculquer yenn affaire yi muy commencer comprendre bi xam bu kii baax bon et cetera muy avancer nga gëm nga surtout nga dugal ci xolam bëgg xam-xam loolu moom bu xësee ba nekk xol moom ci boppam mooy demal ba ak jaamu yàlla waaw mais il faut ñu teel a jóg ba pare yu bon aussi il moom maanaam yow ci sa bopp même boo ko dee def nga di ko yëgal ne ko lii baaxul maanaam nga koy inculquer ni ko moom dafa war a def leneen nga bañ ko copier ñoo xamante ne duñ ay royukaay maanaam nga tànnal ko royukaay xale yi lii seen problème jamono ji ñu nekk mooy dañ leen a tànnalul ay royukaay te dañ leen war a yëgal ne leen di leen jàngal masalan di leen nettali histoire yenente bi sallallahu alayhi wasallam di leen nettali histoire yeneen yi alayhi salaam di leen nettali histoire saxaaba yi ñoom seen bopp dañ koy xam te loolu da leen di neex nga di leen tirer leçon yi ci seen niveau ñoom lii lu muy tekk nangam yeneen bi lii la defoon sallallahu alayhi wasallam nangam waaw kon lu muy tekk nangam kon nangam baaxul mu xam ko bu jëfee loolu modèle am ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi soo fi jugee woon tey mbokkam yëpp jugee fi tey fu mu mën a nekk ci àdduna bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo nekk modèle am avancement am day daal di yomb en tout cas hmm, ñun loolu moo tax da gis nit ku dund cent ans en réalité réalisé wul dara cent ans lay dund mais boo ko laajee dundam yépp au jour le jour rek la doon dund dana lekk dana naan dana tëdd dana nelaw dana yeewu dina dem dina dellu jeex na réalisation bu concrète loo xamante ne ëllëg dana ko def ci yàlla dina ko présenter bàyyil ko xeet bi turam turam moom des fi di continuer ndax produit bu mu fi bàyyil xeet bi njariñ gu mu bàyyil àdduna bi du ko def ànd ak kenn ku ci nekk war ngaa mën a apporter sa sa sa grain de sel ci mbir bi hmm. waaw kenn ku ci ne war na mën a indi ab brique boo xamante ne daf koy teg ci tabax bi ndax nit pour mu éterniser turam yomb na yombul parce que nit ñi dañoo bare ay millions milliards lañ donc ci biir milliards yooyu ñi ci seen tur di des bariwul moo tax nit ki tey bu deewee xam nga gis nga nit euh, diggante bi muy dund. ak bi muy dee maanaam diggante ci biir deux cent années yi wala cent cinquante ans yi ci la koy lañ koy réeree completement ak ci lañ koy fàttee tamit complètement ndax diggante avant muy juddu kenn xamu ko woon bu juddoo ñu commencé ko tudd et cetera mu màgg tout ça dem cent ans à peu près mu dee à peu près bu dee am na ay doom ak yu koy continuer di ñaanal tudd turam <coughs> demee cinquante ans bon lu ñuy gën di dem un an bu njëkk bi gars yi commencé ko fàtte tuuti tuuti deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans yi léegi doom yi rek koy ñaanal sët yi ñoom dootuñu ko ñaanal sax ñoom sët yi bokkut parce que sët yi seen papa lañu ñaanal ak seen yaay mais seen maam bon ah un peu moins beneen cinquante maam cinquante ans daal moom fàtte nañ ko moom moom fekk na parce que parce que day fekk doomam yi ñoom it dee mu des sëtam yi ak sëtaatam yi fàtte ko kenn doon ko tudd ci diggante bu gàtt boobu la waaw léegi nit ki nag war na def loo xamante ne ci àdduna bi war na fexe ba bàyyi fi trasam nit ku nekk war nga xool man lan laa war a def ba bàyyi fi sama trace ah oui parce que dama bëgg quand le simple fait que ñu may tudd xoolal subhanallah ñu ko buñ jëlee benn kenn ci borom xam-xam yi xam nga tey boroom alal yi ak gaaw nuñ leen di fàttee buñ leen dee tudd ci benn ci ci ci ci deux décennies lay doon après dañ leen di fàtte ñiy des dëgg-dëgg mooy ñi nga xamante ne bàyyi nañ fi seen jeexital ndax lu baax lu ñu def lu ñu fi tabax ndax lu rafet li ñu def ci biir nit ñi ndax jeexital bi ñu bàyyi ci éducation wu nit ñi mu continuer di pérenniser wu di continuer di am ñooñu la ñuy fàttaliku ñooñu lañuy continuer di tudd di fàttaliku sinon la ne ñeneen ñi ci des on les maintenant nit ku nekk war na fexe man nan laay def ba heure bu ma deewee lu mënti doon sama tur continuer di dem au moins ñu may tudd di ma ñaanal au moins ñu may tudd di ma ñaanal peut-être sax ci troisième wala quatrième siècle après sa décès benn nit moo lay tudd mais rahimahullah yàlla ko yàlla yërëm rek ci loolu la la yàlla yërëme peut-être <coughs> peut-être ah mais musiba gépp musiba mooy dund ba dee mu mel ni dundoo mu mel ni dundoo en fait oui y un décès ñu ne ko dee ñu ne diw x après bon voilà nañ dem au funérailles ñu def non mais c'est vrai noonu la affaire bi jaara ñu dem funérailles yi suul nañ ko kii nañ dem nañ fonctionné nañ fàtt nañ moom amul dara ci jëfam yi lu continuer di jariñ nit ñi même buñ ko tuddatul mais na am ci jëfam yi lu continuer di jariñ nit ñi bu ko defee jëfam yi bañ a yàqu kooku en réalité deewul nit koo xamante ne sa jëf yaa ngi fi di continuer di jariñ nit ñi deewoo parce que si yaa ngi mel ni ku fi nekk di nekk en action ba tey comme niñ ko xamee ci xadis boobu bi wax naan nit ki bu dee lépp léppam day dog ba mu des xam ah voilà voilà mu ngoog xadis boobu xam nga kon yooyu boo seetloo lépp li ko regroupé rek mooy nit ki dafa am lu mu doon def ci lu baax lu mu fi bàyyi jëmbat ko fi loolu continuer di am loolu mu kooko ku deewul ñoo yam gudd fan nag loolu dong lay jariñ mais jariñul comme gudd rek nii lekk ka naan tëdd nelaw yeewuwaat dem sonn say coono après ñu fay la euh, Euh, xaalis nga daal di ñëwaat dépensé waat ko. mu jeexaat mu nga demaat liggéey ji waat de. ah loolu ironie loolu kii la gën a nuru sax voilà théâtre la gën a nuru sax. rafet voilà kii mais ex effectivement ba pare sax non am na benn affaire bu am mooy nañ seet mbooleem nitu yàlla yu boroom xam-xam yu mag yi ñuy tudd ñu ñu jamonoonteeloon ñoom ñi ñu jamonoonteeloon te ñu nekkoon boroomi alal wala ñu nekkoon boroomi pouvoir mm-hmm. ana ñan ñoo des ci ñooñu ñu ciy tudd c'est rare rarissime extrêmement rare tey ñun fii nii wala wala bon ñu bari sax tey bu ñu laajoon euh, gouverneur bi nga xamante ne moo nekkoon nag masalan Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu wala ki nga xam ne daal moom mooy ki tubaab bi yónni woon foofu maanaam ki nga xam ne daal moo localité bi daal Tivaouane daal moo fa nekkoon daal ki nga xam ne moo représenté colon bi nu mu tudd ñu bare bare bare xamuñu turam tàmbalee ci man xaw ma turam eh, président waaw ah, ah. ah. la fekk moom moom mooy Saint-Louis. waaw hmm. la woon. waaw non non non non mais dinañ am koo xamante ne mooy mooy gérer voilà mooy gérer surtout localité yi parce que quand même pour la colonisation voilà mooy représenter foofu voilà. du dëgg même tey buñ naan sëñ Touba radiyallahu anhu demoon na bureau gouverneur li ëpp ci ñun xamuñu gouverneur boobu nu mu tudd dañ naan rek bureau gouverneur <laughs> gouverneur woo na na <laughs> mais gouverneur boobu nan la tuddoon bateau bi commandant bi ko doon dawal kan la ñooñu ñëpp pourtant c'est des ay personnalité lañu woon jamono jooju ba sax mënuñu imaginer ku bañ a xam seen tur jamono jooju waaye léegi fàtte nañ leen kenn tuddut la à moins que ñu nekk ci yenn manuscrits yi et cetera te ku leen di tudd tamit da di tudd rek yàlla du leen ñaanal voilà mbaa ñu tudd leen ci lu ci lu doyaa noonu la mbir mi yëpp demee maanaam nit nag daaw muus dayo muus nag mooy nga fexe ba yow nan ngay réussir sa àdduna te réussite mi ngi nekk ci nan laay def ba au moins ma bàyyi fi loo xam ne sama yaram bu deewee sama jëf du dee. defar ay jàkk jàkk loolu mën na ne defar jàkk ci la bokk jumaa ci la bokk suuxat garab ci la bokk dimbali nit ñi ci jaamu yàlla ci la bokk teen ñoom voilà et cetera mais waaw defar ak mais yooyu mais yooyu dañuy gaaw a jeex yo parce que bii dañ koy mabal yi daanu et cetera yi dagg ñu dagg ko mu jeex nga pare mais mais non mais c'est mais li nga xam ne mooy jariñ dëgg mooy fexe yow ba bokk ci ñi maanaam boroom xam-xam yi wala nga bokk ci ñiy jàngale wala nga bokk ci ñi sopp boroom xam-xam yi di leen dimbali pour xam-xam bi avancer soo ko defee sa jëf moom du perte parce que chaîne boobu day continuer tout le temps lu dul lii nag lu ne mën na koo mën na koo daaneel hmm. dégg nga kon. en fait euh, dafa am. li ma ci soxla woon nettali woon naa ko mais mën nañu yeggale imam Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu bi muy naafila guddi noonu bon avant sax muy naafila parce que daf doon jàng alquran ba yegg ci yaa ayyul muzammil qumil layla illa qalilan yow mi nga xam ne yow yaay mi sàngu kan yeneen ci bi saa sax jugal guddi gi ba mu des lu tuuti moo ne papa euh, kii man duma ma la gis ngay naafila guddi gi du ma la gis ngay def lii mu ne ko non kii yeneen bi la doon wax sallallahu alayhi wasallam mu ne d'accord muy jàng ci même saar bi daal di yegg ci parti na inna allah inna allaha ya'lamu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka sa boroom xam na ni yow dangay taxaw guddi lu gën a tuuti ceer bi wala lu ko ëpp tuuti wala boog genn wàllu guddi gi ak kuréel ci ñi nekk ak yow ñi ànd ak yow mu xam ne kon saxaaba yi ci lañ dugg mu ne ko may papa kii du yeneen bi kese <laughs> mu ne ko non mais saxaaba yi la mu ne nag yiw nekkul lu yeneen bi sallallahu alayhi ne ak saxaaba yi radiyallahu anhum yiw nekkul ci bàyyi ko kon man dama koy def jour boobu la tàmbalee naaf la gudd. Oops. même sëñ Touba radiyallahu anhu bi mu amee tamit âge boobu six ans huit ans côté yooyu dañ ko doon nettali naan ko nit ñu baax ni ñoom parce que yaayam da ko daan nettali moom yaayam da daan waxtaan ak moom gis nga di ko jàngal di ko nettali di ko waxtaan ci ñu sell lañ laal ko waaw ndeysaan ñu màgg ñi ñoom dañ daan naafila guddi et cetera yooyu âge boobu ñu ko daan gis muy naafila guddi <coughs> te loolu boo jàppee ni way non kooku c'est que Sëriñ moo tax dangay am problème dangay dangay da ngay da ngay juum xale boo ko fi defoon fii noonu lay def à quelques exceptions près xale boo dugal ci xolam ne loolu ni mu màgg mu yëg ko yëg diggante ne ne màgg la ci borom bi léegi tey nga gis ko mu koy def. xaaral soo ko nee kenn ku mu fan. benn sportif. Mm. Mm. kii nii lay solo. waaw nii kay ci <laughs> def la même chose. mais nag ñun léegi dañ leen di tegal télé bi di leen wane ndaw soosu nga xamante ne huit ans la am xawma ma dix ans moom it mu sol lu gàtt di fecc man ah. am na ndaw soo xam te ne yaa quelque xale xale bon en tout cas moom la amoon âge yooyu la amoon euh, il y deux trois ans ay huit ans wala dix ans yooyu dama dama jàppatul tur bi mës naa ko euh, jàpp mais dama jàppatul tur bi <laughs> mais ndaw si daal moom yu gàtt lay sol di fecc di kii non mais c'est vrai xale yu jigéen yu ndaw yi yëpp nga gis leen ñuy sol lu mel noonu ñu leen ñuy sol jupe lay doon boo xam ne tubaab la tubaab kay xaw ma France la dëkk xaw ma feneen la dëkk mais daal tubaab la waaw bu ko defee ñu sol seen jupe yi kii yooyu boole kook euh, kola la tudd xaw ma xaw ma fuseau genre fuseau yooyu astaghfirullah non mais non mais c'est vrai xale yëpp léegi nga xale yu jigéen ñëpp noonu la ñuy solo waaw benn genre robe lay doon après mu daal di wàcc ni tuuti ñu boole kook affaire yu serré yooyu jeex non Dora Dora kii la euh, dessin animé la non kii moom existence ku kuy way la xale bu jigéen buy way la alaakulli xaal maanaam. ñoom ñëpp loolu la tey tey bu bu bu bu coupe du monde amee wala coupe d'Afrique wala yooyu da ngay gis xale yëpp bu il suffit que seen équipe bi ñu préféré comme tey bu dee sénégalais la il suffit que Sénégal gañe gañe waat rek <laughs> nga gis ñoom ñëpp ñu yor maillot yi kontaan nag luñ ne luñ ne luñ ne ñoxor njaay rek ñu dem football yi léegi nag buñ kooku nga defee ne boo ko xamalee xam nga ah ne ko yonent bi sallallahu alayhi mooy sa royukaay dina ci nekk léegi ñu gaaw kon kon léegi loolu euh, ñu dugg ci dégg nga kon amin amin sajdo ana wala tuxayyib sayyidi raja ana arjul amaana yawma amaana illa liman amanahu mawlana allah hasbi li diini waaw insha allah léegi dañ koy baat benn benn la Seydil Hadji Malick moo ko bind radiyallahu anhu comme yeneen ñaari xasida yi ndax gis naa ci yenn ci lu sax yi voilà voilà non non non <laughs> laysa bi saxiixin ah bon ah, ban déedéet waaw al almaktum mooy Cheikh Ahmad moom lañ am droit wax ko am na nag abus de langage ñu koy tuddee keneen. loolu musiba bi waaw carrément si Cheikh Ahmad ah, waaw loolu jaaduwul de. waaw bi de toute façon Seydi El Hadji Malick moo ko bind waaw léegi yii yëpp dafay wane gravité problème bi problème bi am gravité bi daf koy wane mooy li ñu doon waxtaane démb rek mhm. héritage Seydi El Hadji Malick radiyallahu dafa mel ne lu inexistant dafa mel ne maanaam Seydi El Hadji Malick la anhu dafa mel ni dafa def li mu war a def yépp après mu jóge fi amatul dara dafa mel ni looloo xew ndax subhaanallah xoolal Tayssîr ak ni mu siiwee ak ni mu tasaaroowee édition bu ci amul erreur mënoo koo gis te lii liggéey ko ça prend pas quatre heures de temps man sax mën naa ko bind ko rek nii bindaat ko lépp te ba mu mat ba tey siir bi mat te du am erreur mesure ñuy édité yi ñii bëriwuñu këru suuf laa xaw ma ki dëkk feneen ak ñeneen bariwuñu ah ah voilà ñoo bëriwuñ jëlul wax il suffisait que rek comme li nga wax ñu def benn communiqué tay siir yëpp erreur sangam ak sangam yi ci am nañ ko corriger nu ko kii gars yi ku ci ku koy éditer ti éditer ko nee bu bañ ama amati erreur mais loolu ni mu yombe wala bind ko tasaare ko loolu ni mu yombe loolu d'ailleurs maanaam li ngay li lay gën a yéem du sax loolu mooy le fait que rendre ñu compte sax que problème am na bu ñu war a régler loolu mooy souci ah, te lii preuve bu bu bu tangible la ci bu bu bu mag bu buy wane parce que imaginez téere bu Seydi Hadji Malick bi parce que bu Seydi bi ñu dem ba xamuñu kan moo ko bind ñu di ko askanale keneen <coughs> loolu garaw waaw nañu yàlla sol te te te li gën a garaaw encore d'ailleurs euh, sëñ Pape Makhtar Kébé bi mu fi ñëwee waxtaan euh, euh, kii fekke na waxtaan bi ak yaakaar naa yow ak kii ak kan en tout cas am nañu ko fa fekk ci liñ doon waxtaan ci problème mu édition yi ak erreur yi ci nekk ay erreur yooyu kii la mais. en fait dafa mel ni maanaam euh, c'est-à-dire après man bi ma waxtaanee ak moom ba pare je me suis rendu compte d'ailleurs après ñu ngi ci doon waxtaan ci ampleur problème bi ndekete problème am réellement effectivement lii parce que man foogu ma woon ni ampleur problème bi yegg na foofu yegg na ci le fait maanaam mbind yi nga xam ne ñooy yi gën a siiw yu gën a simple ñu rectifier leen maanaam bàyyiwuñ ko sax xel dangay def dangay dem bi raaxibiina comme li ma sama benn waaye wax nga xamante ne moom da daan da koy jàng ci ustaas bi téye benn benn édition keneen yor beneen muy liir maanaam ñoom ñaar bu ñu dëppoo maanaam man édition bi may bi may yor ak ki may jàngal ñu ñoom ñaar ñun ñaari suñu ñaari livres yi dëppoowul li ci ne de telle sorte que parfois Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu day laye benn aaya kee moom beneen aaya la yor man ma yor beneen benn aaya bi doy na war kii quoi sax kii quoi sax alxuraan alxuraan waaw alxuraan lan lañ def ba depuis des années et des années mu nekk même édition yi te moo ëpp page gën a kii te yi nga xam ne ñoo gën a ndaw. page yi waaw mais. non non ba ma non yitte la yitte kese la mais yitte kese la gis nga xasida Sëñ Tuubaa ñoo gën a bari fuuf. te amul problème amul problème parce que ñoom dañoo am yitte. Hmm. manque rigueur la kese du leneen. tijaan am nañu problème am nañu problème euh, ah. Euh, seen bopp. Ah? comme problème yi ni mu amee. waaw ci kër gi éditeurs yi am tam ñu kii. non euh, problème bi dinaa leen wax fi mu jóge ndax man damaa jege problème bi ci xasida bi loolu mën naa leen ko wax mais problème bi ma souligner du loolu. problème bi ma souligné xoolal mboolem tey siir yi dox wa ali wa sahbil xarra lañ bind waykat yi loolu la ñuy way voilà non ay siècle la comme niñ koy wax <laughs> depuis un siècle la daanaka <laughs> ah maanaam li ma ci jublu mooy en tout cas depuis biñ tàmbalee édité yi nii mais problème bi man bi may souligner mooy Seydi Hadji Malick radiyallahu liggéey li mu liggéey ba pare dem affaire yi amul suivi tey tey tey eh, édition bi fii kan moo mën a wax ne amul benn sëriñ bu gis li mënuñu ko. mais Moustapha est-ce que moom manuscrit yu origine na ñu koy apparemment am na. am na ñu koy origine manuscrit manuscrit yooyu. waaw manuscrit yooyu du moom laa doon laaj laa doon laaj keroog est-ce que manuscrit yi mën naa cee jot. Jean Mbaye doon na ko sax. nga hmm. bind ci livre am. waaw des fois day bëgg manuscrit. waaw dafa am ñoo xam ne ñu jigéen woon. dañ bëgg a génne. voilà. voilà mais même même téere yi bi nga xamante ne téere téere <laughs> xam nga gars yi tey diwaan damaa damaa dem Kébémer may waxtaan ak paa yu jàkkee nii daal ñuy wax ba am lu ñu tudd ma ne ah oui loolu c'est vrai gisoon naa ko ci diwaanu Seydil Hadji Malick ma non diwaan bi est-ce que jiw moo diwaan ma ne ko non diwaan bi ci diwaan bi. non mais est-ce que du non diwaan bi yaakaaru ko nu bind mi mel moo wax leen ko ñoom non mais non est que est que est-ce que diwaan bi la est-ce que diwaan bi la non mais diwaan bi yaakaaruma nga am ko de diwaan bi man leen mais diwaan bi la <laughs> leer na ne diwaan bi la non diwaan bi la. non non yaakaaruñ ko daal ndax daal diwaan bi daal noo xam naa ne leneen la beneen kii nga wax mais daal mais diwaan bi ah. wala problème lan moo tax mënumaa am diwaan bi lan moo tax mënumaa am diwaan bi effectivement diwaan bi keroog biñ koy ci euh, awlatu be moom koy moom ko jëndal ah 2007 waaw kay ba mu demee di ko wuti ji dañ ko commander dañ da ni ko dafa amoon rupture de stock parce que effectivement depuis des années dafa amoon rupture de stock keroog bi mu koy jëndaat moom bi ñu koy defaraat ba ko dem commander ba koy wutaat ba koy doog a génnewaat man lañ ci njëkk a jaay ah du dëgg ok mi ngi ne mais affaire day am ructure de stock lu baree bari xam naa loolu tax paa yi jàpp ne loolu daal man waruma ko mën a am. maanaam affaire bi rëy lool ci ñoom maanaam nan laa mën a amee diwaan bi man <laughs> mu nekk lu inimaginable ci seeni bët maanaam man ma am diwaan bi man <laughs> loolu mooy wane problème bi grave bi mu grave parce que loo xamante ne ay kit kese ba pare li gën a grave mooy ba léegi édité wuñ ko de édité wuñ ko comme nii de ak polycope la ay polycope polycope la maanaam lu ñu bind la ak loxo loo xamante ne am ay fascicule la rek dañ koy photocopier tout le temps dañu même même même même bi rek la ñuy photocopier waat mais yooyu liggéey sëriñ si ñoo ko war a def wala ñun kii ñoo ko war a. xam nga lu xew a def xam nga lu xew. <laughs> pour xam quoi li ñu xam nga lu xew ñun ñëpp ñoo ci war ñoo ko war a def. parce que euh, mais sauf que dafa am beneen problème mooy taalibe yi ñoom seen bopp bu ñuy ni ñuy xalaate moo baaxul ñoom it parce que ñoom dañoo jàpp ne bala ñoo war a mën a def dara il faut que sëñ bi d'accord ci faut que sëñ bi joxe ndigal comme ni ñu koy waxee alors que pour liggéey loo xam ne day avancer am diini ji ak xam-xam bi amul ndigalu kenn ñoo ko bokk ñoom ay sëtëm rek lañu mais ñun ñoo bokk. ñu ci jëriñu sëñ Hadj Malick ñu ko hmm. laajee ci parterre du tourage bi. Hmm. xam nga def compilation dafa reprendre ay kii yu yu bëri. Euh, def euh, ci faar parterre yëpp kii da ngay ñëw rek commencé. waaw mais euh, waaw mais erreur kat. moom daf ko reprendre bi ñu ko laajee. Hmm. daf na moom pour wormaal euh, kilifa yi bon ñu li ah, nga ni xamu foo ko jële <laughs> mais wéru xamu foo ko jële waaye wéru ah parce tariqa bi mm-hmm. ak diini ji ñoo ci yam amul lu ci Seydil Hadji Malick du dugal mbaa mu ko ciy génne amul mbir yi daf koo jiitu woon xam nga ñun problème bi ñu am loolu beneen problème la bu gën a rëy ñun sax xëy na loolu la ñu yàlla duma moo tax instant bii nii ñu am problème te sax xam nga lan la mooy le fait que dañoo ñàkk a wormaan ñu njëkk ñi tey mën nañu tudd ñoom Seydil xaaj Malick Sëñ Touba et cetera mais ñooñu seen sëriñ yi ñan lañ no ñi leen jàngal laa wax ñi leen jàngal mboolem xeet xam-xam ñoom ñëpp kenn génnu ci Sénégal ñoom ñëpp ay sénégalais ñoo leen jàngal. Sëñ Touba moo ci demoon Maroc ma kii bokk Mauritanie dellu si waat moom moo ci demoon Mauritanie Seydil Hadj Malick ba mu demee Mauritanie 15 jours la fa am ndax tàngoor bi mënu ko woon mu ñibbisi. ah du du du du du du du du voilà mais c'est noonu la mel waaw 15 jours mu dellu si léegi ñun suñu problème la mooy dañu bëgg gëmloo ñi ci des ne maanaam ne affaire bi Sénégal table rase la woon ba keroog Alaaji Maalik ak Sëñ Tuubaa di ñëw dara amu fi woon ñoom ñaar daal ñoo tax Sénégal mel ni mu mel loolu du dëgg. biñ fi jugee d'ailleurs ci la Sénégal commencé diine Sénégal commencé dellu ginnaaw ñoom ñaar biñ fi jugee maanaam seen sëriñ yi fexe nañ ba former ñu mel ni ñoom mais ñoom réussir ñu former ñu mel ni ñoom seen sëriñ yi ñoom fexe nañ ba former leen ñoom mais ñoom réussir ñu former ñu mel ni ñoom parce que xam nga lan moo ko waral parce que gars yi dañoo dañoo utiliser seeni tur kese. taxaw bëgg gëm gëmloo nit ñi ne leen affaire bi ci ñoom la départ te ci ñoom la yem boo gisee Sénégal affaire problème yi leen di dal lu ci ëpp ci wàllu diine ci di dellu ginnaaw essentiellement foofu la jóge mooy dañoo ñàkk jox gëdd ñi nga xamante ne ñoom ñu njëkk ñi Sénégal depuis onzième siècle di l'islam a nga fa depuis onzième siècle l'islam ma nga fa nan lañ ñu bëgg a gëmloo ne dëgg la seeni rôle ñoom ñii ñu tudd kenn weddiwu ko kenn weddiwul seen rôle ñu màgg lañ bu liggéey bu rëy lañ def liggéey yu rafet lañ def waaye nag bi ñoom ñooy diine am na ñu leen fa jiitu ñoom ci seen bopp seen mboolem sëriñ yi ay sénégalais lañ di seen sëriñ yi leen jàngal ba ñu xam li ñu xam bind yi ñu bind forme ñi ñu forme ay sénégalais lan léeg-léeg nag nga dégg ñu naan waaye Seydi Hadji Malick demoon na réew sangam réew demul woon fenn Sénégal googu la jàng demul woon fenn génnul Sénégal jàng abadan loolu moo lay wan ne Sénégal ay borom xam-xam yu mag nga fa woon. waaye comme dañu def table fexe ba effacer seen tur xam-xam bi tamit effacer wu bi ñu effacer seen tur bi ñu effacer seen tur ci histoire xam-xam bi effacer wu waale parce que xam-xam mënoo. ñaari nit kese mënuñu téye xam-xamum réew yàlla dafa am <laughs> ay dafa am barke bu mu def ci ku ne nañu reconnaître kenn ku ci nekk sa mérite te ñoom moo tax loo loo gis bi ñu fi jógee gars dañoo yam rek ci période di maanaam di yéemu. sublimation voilà. dañuy waaw moom kay amul morom kenn melul ni moom bu dul woon moom nangam nangam dëgg la liggéey nañu liggéeyu rafet kenn ci ñoom amul moroom loolu dëgg la kenn ci ñoom amul moroom waaye nag ay la yéwén ay boroomi xam-xam amoon na fi nit ñu doon tasaari diine bi ñi ngi fi ñoom dañoo ñëw fekk d'ailleurs ñu préparer leen terrain bi seen xel mi ñu am ak li ñu doon def di ko liggéey kenn ku ci nekk ci diine ji mais dafa fekk ne dañ la ko inculque affaire bi jugewul ci kaw d'ailleurs ñoom gars yi sax duñ la dañ lay bëgg a gëmloo ni yi ñu bind c'est parce que jànguñu ko maanam affaire bi ci kaw la doon jóge di ñëw non loolu lañ lay bëgg a gëmloo que ni non non lii du lu ñu jàng ah dañ waaw dañ leen koo sol loolu lañ lay bëgg gëmloo dañ koo jàng Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu bi muy dal Laxdari 18 ans la <coughs> bi muy dal Laxdari bi awalu ma yajibu alal mukallafi et cetera dix-huit ans la amoon après mu wër di jàng am fulla di dem di dem ñoom masil la maa nekk gaa yooyu ñoo ñoo ko jàngal waaw ah, xaadima jaxate kala sëñ Tuubaa jàngal xaw ma nag ba xam moom jàngal na moom lan mais non mais l'essentiel bi doon lool essentiel mooy ñooñu ci bopp bind nañ ay téere attention ay téere yu am solo mais téere yooyu nag xam nga sénégalais dañoo sàggal duñu duñu duñu duñu te xam-xam gis nga euh, murid yi sax heureusement que commencé nañ ñoom am benn euh, di jóg au moins di def dara pour affaire yi avancer ñoom au moins ça <laughs> mais ñun moom yaa nañu yàlla sàmm waaye mais ñu ñu ñu bàyyi ba beneen yoon ñu kii parce que sinon dafay guddi voilà insha allah wallahu a'lam ah waaw waaw waaw euh, la vie du prophète la vie du prophète day sallallahu non xaaral la vie du prophète sallallahu alayhi wasallam téere yi ci téere yi ko bind ay millions yi millions yi téere lañ du ma wax sax ay million ay millions laay wax waaw bëri nañ accessible nañ ba ci dessin animé yi sax yii boo demee Google nga tapé YouTube waaw maanaam boo defee Google dina la yóbbu ci YouTube wala Dailymotion wala yooyu noonu day gis dessin yi li yi ci nekk yu bari la yoo xamante ne ay xale ba pare niveau xale dafa tollook ñoom ci langue boo bëgg xëy na ba mu des wolof ah <laughs> non Charlie Hebdo mais ñooñ dañu caricaturé waaw mais bi ñu mujjee génn waaw mais est-ce que def représentation en image

am nañ ñun ci ñeneen ñu ko mën a jànge ñu bokk teg Charlie Hebdo. ñoom man ñu seetlu voilà. dañuy saboté ah, ah. voilà. ah. chronique yu ay. ah defoon moom la ñu reprendre voilà ñoom la ñu reprendre. waaw loolu moom loolu moom mooy li may loolu moom mooy li may rey. xam naa ko ma wax <laughs> loolu moom mooy li may rey moom <laughs> ma doon wax <laughs> non lu gars yi wax ne way Lamartine comme Lamartine avec yi mais Lamartine mooy kan mais